أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل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 zon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabun hal yudxilul junubu yadahu fil inaa'i qabla an yaghsilaha idha lam yakun ala yadihi qadarun ghayrul janaaba mu ne ndax e, bunt bi moo doon wax ci ndax danañu ki nga xam ne dafa amee janaaba dana dugal loxoom ci e, ci dina dina dugal loxoom ci biir ndab li bu fekkee lu jiitu mu koy raxas su fekkente ne loxoom bi amul benn tilim benn taq-taq lu ci taq lu bokk teg rek ne xanaa waa ji dafa ànd ak janaaba loolu gisoon nañ ci asar bu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al ak ak ci gis gis tamit de sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ak ak Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhum anil ñoom gisuñu woon benn euh, lu aay ci bu fekkente ne nit ki euh, dafa am lu tës ci cangaayal farataam maanaam ci moom lu tus ci janaabaam maanaam ci euh, ndabal janaabal moo gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi tamit radiyallahu ta'ala anha maanaam gisoon nañ ci euh, nañ ci ñeenti hadith euh, te yëpp di tegtale maanaam yëpp buñ ko xoolee ñuy ñett yu njëkk yi di hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi ci des di hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yi nga xamante ne ñoom ñëpp buñ ko xoolee dañuy wër-wërloo ci boobule maanaa ci ay degré yu wuute amma bi nga xamante ne moom mooy bu njëkk bi li nga xamante ne moom la ràññeekoo mooy wax ji mu wax ne taxtalifu ay diina fiihi mooy ne suñu loxo yi dañ ci doon dañ doon wuute ci maanaam dañ doon awonte ci biir ndab li maanaam mooy bi mu ne kuntu artasilu ana wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid taxtalifu ay diina fiihi man ñun man dama doon sangoo man ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bennal ndab suñu loxo yi bi ci aaw wonte maanaam loolu muy kon ne lo fekk ñoom dañu amee woon janaaba ñuy dugal seen loxo te loolu ñaareelu riwaaya bi moo koy wane te moom mooy ñaareelu xadis bi nga xam ne dafa wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam a ghtasala min al janaabi ghasala yada ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam su daan raxas ci su daan sangu ci janaaba da daan raxas loxoom maanaam ñu gis ne kon période de moom maanaam li nga xam ne moom lii day tegtale ne imam al-Bukhari rahimahullah li tax mu nose bunt bi moom mooy ne janaaba ki nit ki amee janaaba moom yaramam amewul sobe maanaam nekkut loo xamante ne lu sobe wala te insha allahu taala dana ko ubbil bunt bu bees maanaam buntu lëmm ci mbir moomu ñaareel ñetteelu xadis bi moom mooy fi mu naan kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min inaa'in waahidin min janaaba lool tamit da doon leeral xaal bi ne xaal bi nga xamante ne ci la loolu yëpp doon amee moom mooy xaalu janaaba bi mu doon wax naan man ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon sangoondoo wala boog man doon naa sangu man ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn ndab te janaaba moom moo ko waraloon naka noonu gis nañu hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne daf doon leeral ne moom ak soxnaam yëpp daanaka noonu lañ doon doxale moo tax mu indi hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu mu naan kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wal mar'atu min nisaa'i yaktasilaani min inaa'in waahid maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxoo woon na di sangoo moom ak kenn ci soxna yi nga xam ne moom la takk te ñoom dañ daan sangoondoo ci benn ndab loolu tamit li nga xamante ne moo ci matoon a leeralaat mooy ne ñoom seen sangu nga xamante ne moom la ñu doon sangoondoo ñoom ñaar rek la daan doon maanaam daanuñu am ku leen ñetteel maanaam doon woon moom mu am yeneen maanaam <laughs> la daan doon ak kenn ci soxnaam mi waaye mënut a nekk maanaam moom ak yeneen ñaari soxna ànd ak ni ñaar yëpp dagal lew nañ ci moom ngir ne ñoom ñaar dagal lu ñu sangoondoo maanaam dañ ci xamee tamit ne ñaari góor du dagal ñu sangoondoo naka noonu ñaar jigéen du dagan ñu sangoondoo li nga xamante ne moo daggan ñu sangoondoo mooy sox waaj ak borom ak soxnaam wala boog soxna si ak borom kër loolu moom moo dagan kon loolu tamit te bi riwaaye beneen bi mooy minal janaaba maanaam ne te janaaba moo ko daan waral mu ne gisoon nañ tamit baabu tafriqil ghusli wal wudu'i mu ne euh, buntub tàqale gi nga xam ne moom la ñu tàqale ca ngaayal farata ak njàpp teqantal gi nga xamante ne moom moo ci amoon tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci asar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu ta'ala anhuma ak hadith yaay Maymuna bi radiyallahu anha nga xamante ne moom la indi indiwaat ko indiwaat ko ci lu lu bari ngir leeral li nga xamante ne moom mooy li li mu ci li maanaam fenn fu ci nekk dafay indi la taxoon mu daal di jóg loolu moom moo tax booy xool euh, imam maanaam moo tax téere xadiis yi léeg-léeg ñoom mën nañu laa wan wax xaqiqatan maanaam naka ngay maanaam jàngatee li ngay jàngatee ci ab xadiis maanaam ngir ne boo dajalee téere yi maanaam euh, benn xadiis fi mu nekk yëpp ci téere yi waaye nga xool tamit buntu yi nga xamante ne moom lañ ko dugal da daal di xam ne kon a ah, xadiis bi njàngat bii mi ngi ci njàngat bi mi ngi ci njàngat bii mi ngi ci comme ni nga xamante ne noonu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala di defe ba noppi mu am kon ñaari njariñ yoo xamante ne moom lay indee xadis bi benn xadis mu nekk lu bari mooy benn bu mooy daf koy indi léeg-léeg ngir njàngat yu ba ngir njàngat bu mu ci bëgg indi waaye mu nekk mu indiwaat ko bu indiwaat léeg benn bi daf koy indi ci buntu ci benn buntu bi mu indi ko ñaar ba ñetti yoon wala boog mu indi ko ci ay buntu yu jege wantoo lu bari bari ngir rek nga xamee ci ne ah njàng lii kat mu nekk na ko jàngee ci sunu ci xadis bi léeg-léeg tamit njàng ma nëbbu waaye mu dugal ko fa rek te donte amoon na yeneen xadis yoo xamante ne ñoo gënoon a yelloo ca bërëb ba waaye moom mu indi bii ngir rek nga mën a xam ne ah nga mën cee jariñoo loolu mooy benn bi ci def nag moom mooy mu wan la tamit riwaayaat yu bari yi maanaam ñi nga xamante ne noonu la amee ci ay baat kàddu yu bari yuñ ko solowee ak it ñu bari ñu ko soloo ci ay teqantal yi nga xamante ne moom lañ ko solowee loolu tamit daf koy yóbbee mu daal di indi xadis bi lu baree bari ci ànd ak njàng mi nga xamante ne moom moo ci àndaaleel gisoon nañ tamit baabu man afraga bi yaminihi ala shimalihi fil ghusl maanaam buntu ki nga xamante ne day sotti nday jële ci ndeyjooram maanaam ndeyjooram lay tib lay jële di sotti ci na su fekkee maanaam ci biiru cangaay mu daal di maanaam loolu daf ci doon daf ci doon leeral ne ndab li bu fekkente ne dafa ubbeeku doo doo tibbee ak loxo càmmoñ bi loxo ndeyjoor bi ngiy tibbee sotti ko ci loxo càmmoñ bi maanaam nit ki buy raxas pëyam maanaam loxo ndeyjoor bi lay tibbee sotti ci loxo càmmoñ bi doogi raxasee pëy bi nag ci loxo càmmoñ bi maanaam loolu la ci jublu gisoon nañ ci xadis ba tey sayyidat Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha moom la indiwaat foofu gisoon nañ tamit baabun iza jamaa summa aada wa man daara ala nisaa'ihi fi ghuslin waahid maanaam buntu ki nga xamante ne dafay jote ak soxnaam yi toog mu mu war a baamuwaat ak ki nga xamante ne day wër ci jigéenam yi maanaam ci soxnaam yi ànd ak benn cangaayal kefe loolu tamit gisoon nañ ko gisoon nañ ci xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha ak li nga xamante ne moom la doon wax maanaam ni mu doon gëttale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di wër ci soxnaam yi daa di daa di wër ci soxnaam gisoon nañ tamit euh, li nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne ci la doon leeralee mbir yooyu ak naka la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon defee te gisoon nañ ci riwaaya imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala saxal ko ci riwaaya ci riwaaya Sa'id ibn Abi Aruba te am euh, jële ko ci Qataada mu jële ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu jami' moom mu nettali na leen juróom ñeenti soxna lañu woon te te bu mu njëkkee indi riwaaya bi ci mu Muhammad mu jëlsoloo ko ci Muhammad ibn Bashar moom mu jëlee ko ci Mu'aaz ibn Hisham mu jëlee ko ci baayam mu jëlee ko ci Qataada moom daf koo soloo mu daal di ne wax na fukki lañu woon ak benn maanaam kon ñu gis ne loolu njuumte la woon wala boog ka ko wax euh, waxaale ca ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaam yi maanaam euh, taara bi kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu gisoon ginnaaw loolu nag mu daal di wax baabu ghaslil mazi wal wudu wal wudu'i min maanaam baabu buntu ghaslil mazi raxas li nga xam ne moom mooy mazi wal wudu ak li ak ne eh, ci moom maanaam buntu bi imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf koo nafe ngir wax ne maanaam mazi eh, dañ koy raxas te maanaam sobe la comme xam di xam ne sobe la te dañ koo war a raxas niki noonu dañ cee war a jàpp te du nekk duñ ci sangu comme ni nga xamante ne loolu la am ñoo xamante ne dañoo wax ne comme ni nga xam ne noonu la ko imam at-Tahawi nettale rahimahullah ñenn ñu doon wax ne mag yu genn wàllu euh, man yu la maanaam genn wàllu man yu la te bu boobaa li nga xamante ne mooy ne man yu bu matut la loolu moom moo tax ñu ne kon moom day daanaka day yor attey man yu loolu lay wax loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala di tontu ci loolu di wane ne man yu ak man yu wuute nañ muy benn ñaareelu mbir bi nga xam ne moom moo ci am mooy euh, ne mas yu euh, ak kon jàpp rek moo ciy war te man yu day waral cangaay ndax loolu gisoon nañ ko man yu day waral cangaay waaye mas yu dafay waral ak njàpp ñetteelu mbir bi moom mooy ne mas yu dañ koy raxas te bu ñuy raxas mas yu du ñu yam ci raxas ko waaye dañuy raxasaale euh, cër bi te loolu insha allahu taala danañu ko gis ci kaw loolu laataa ñuy wax ci loolu faw ñu xam ne ñeent maanaam ndox yi nga xam ne ñoom ñooy génn am na bu njëkk bi nga xamante ne moom mooy tudd moom mooy ndéewal moom la ñuy wax saw boobu Euh, sobe na mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim ñaareel bi ci des moom mooy mazyu mooy bii moom nag ndox la moo xamante ne day génn ci bànneex bu ndawee maanaam du génn ci bànneex bu kawe te li koy waral ñaare moom mooy ay xool jigéen ay xalaat jigéen ay ak yu mel noonu ak di foo ak yu mel noonu yooyu ñoom ñoo koy indi ñetteelu ndox mi nga xamante ne moom mooy ndoxu mi génn ci ci te te man ni mazyu beneen caractéristique bi moom mooy mas yu dafay euh, dafay dafay woyof day ndoxe day woyof donte dana tax loolu ba pare buy génn ñaare nit ki du yëg ne mi ngi génn ñetteel beneen bi man ni mas yu particularisé woo moom mooy mas yu ci jigéen ñi la gën a bëree que ci góor ñi contrairement ak man yu bi nga xamante ne moom day génnee ci góor di génnee ci jigéen waaye nuróowul ni mu nekkee ci góor ak ni mu nekkee ci jigéen bu fekkente ne ci góor la man yu dafay weex ba pare day tar ba pare dafay am eh, xeetu mooñ wala boog tàndarma boo xamante ne eh, maanaam dàtt tàndarma xeet googu lay faral di ame wala boog nen nen nen nen bu ñu baxal wala boog nen bu ñorut maanaam léeg-léeg day amee xeet yooyu beneen bi ci def mooy man yu eh, day day génn ci bànneex bu kawe muy beneen bu mën niyu particularisé bo kon man niyu boobu day waral cangaayal farata ndax sobe la wala du sobe loolu gisoon nañ ko wuutee boroom xam-xam yi rahmatullah dañ cee wuute mu am lu ñu tuddee wadd yu wadd yu ma mën niyu loolu mooy ci góor man niyu ci jigéen ndox la day ndoxe day ndoxe mais day jaune du weex te bëriwul lu muy génn ci jigéen muy beneen particularité wu ma man yu bi ci def moom mooy wad mooy wadd yu wadd yu moom ndox lay doon boo xam ne nit ki bu demee tuuri ndox ci ginnaaw gi lay génn boobu moom dafay wadd yu dafay tar day tal te du góor ñëpp a ko am comme mag yu tamit du góor ñëpp ko am waaye li ëpp ci góor ñi am nañ ko waaye wadd tamit du góor ñëpp a ko am moom day génn te day ta day tal day tal ba pare day weex te yu beneen particularité bi mooy du génn lu dul ginnaaw ndéewal du génn moom kese maanaam du ñu toog noonu rek nit ci génn ne eh yu am laa am déedéet ginnaaw nit ci bu mu tuuree ndox ci lay génn loolu moom mooy beneen bi am na wu ñu tuddee haadi haadi boobu ci jigéen lay génne ñaare su sonnee wala mu. Euh, mu mu mu mu mu mu am mu yanu lu diis wala mu feebar wala yu mel noonu ci liy génnee ci moom moom it day day day nekk tooy tooy bu weex rek walla léeg-léeg mu nekk tooy tooy noonu bu génn bu fekkente ne nag boobu dafa toq dafa dem ba toq wadd loolu sobe lay doon maanaam loolu dañ ko war a raxas dégg kon loolu moom mooy juróom maanaam muy Euh, juróomi mbir yi nga xamante ne ñoom euh, ñooy génn maanaam muy mbéewal mas mas yu mani yu wadd yu ak haad yi euh, léegi nag muy ñëw ci attey lan mas yu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilay haddathana abul walid te moom mooy atayali fii turam moom mooy hisham ibn abdul malik al bahili rahimahullah comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon moom waa Basra la mi gën a adduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi wa alihi génn adduna 227 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari imam Abu Dawud dañoo solo ci moom directement ñi ci des ñëpp dañoo solo ci moom ci mu am intermédiaire loolu moom mooy ko ko ko ko kon téere mi kon hadiis ñu ngi ci kutubu sitta moom mu ne qaala haddathana Zaa'ida te moom mooy Zaidatu ibnu Qudaamata as-Saqafi dakkantalam nekkoon Abu Salt al-Kufi moom waa Kufa mi ngi génn àdduna 160e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom nag ci ñu gën a màgg ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo daan ànd ak A'mash al-A'mash la rahimahullahu ta'ala imam Abu Zur'ata ar-Razi nee na saduqun min ahli al-ilm ku dëggoo ngoog te ci boroom xam-xam yu mag yi Euh, la bokk imam ad-Daaraqutni daal di wax ne minal asbaatil a'imma dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu dëgër këkk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy imaamu waa xeet wi al imam az-Zahabi rahimahullahu taala ne al-hafiz thiqatul hujja saahibu sunna moom day euh, dafa nekk koo xamante ne bor maanaam ku wóor la ba pare xaafiz la ba pare nekk koo xamante ne boroom sunna la mm. euh, te moom tamit loolu la al-Hafiz Ibn Hajar wax ci moom rahimahullahu taala ci Taqrib at-Tahdhib ne siqatun sabtun saahibu sunna maanaam ku wóor la ku dëgër la ba pare boroom sunna la allahu akbar allahu akbar parce que tagg la boo xamante ne tagg tagg wu rëy rëy saahibu sunna allah allahu akbar allahu akbar saahibu sunna allahu akbar akbar yàlla nañ ko yàlla may allahu akbar allahu akbar kon mooy euh, moom kon kon euh, moom mooy kon imam bu mag boobu rahimahullahu taala mooy Zaa'ida ibn Qudaamata as-Saqafi rahimahullah euh, moom bi muy bi muy génn àdduna fekk dafa nekkoon ci xare tooru xare fekk ñu doon xeex ak ruum yi ci la génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am ñu ne cent soixante-unième la mu ne an abi xasinin te moom mooy abu abu xasin noonu la gën a siiwee ci turam euh, ci ci dàkkantalam moom waaye turam mooy Usmaan ibn Aasim ibn Xasin rahimahullahu taala moom waa Kuufa tamit mooy Abu Xasin al-Kuufi rahimahullah moom mi ngi génn àdduna 127e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam az-Zahabi rahimahullahu taala daan na ahadul wal a'imma kenn la ci ashraf yi mooy ñu tedd ñi ba pare ci ak ci imaam yi maanaam moom moom ci sa ashraf yi la bokk ba pare mu ne mu ne mu tekki ne wa kaana min arkaanil muhaddisiina wa thiqaatuhum maanaam euh, kenn la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy imaamu boroom xam-xamu xadiis ak Euh, seen ñu gën a wóor ci ñoom ba pare ba mu ne sayyidu bani asad bil kuufa waa banu asad ca kuufa moom mooy seen sang euh, kon moom waaye moom léeg-léeg mu ne euh, li imam xaafis ibn Hajar wax rahimahullah mu ne siqatun sabtun sunniyun wa rubbama dala maanaam boroom ku wóor la ku dëgër la nitu sunna la waaye nag léeg-léeg day def tadlis comme ni nga xamante ne loolu gisoon nañu Euh, li nga xam ne moom mooy mooy tadlis euh, dégg kon moom euh, moom moom Abu Hasan rahimahullahu taala mu ne abi moom ñu ngi ci kutubu sitta mun an te moom mooy Abu Abdurrahman al al-Muqri rahimahullahu taala mu tuddam mu tuddam mooy Abdullah ibn Habib ibn Rabi'a nekk nga xam Abu Abdurrahman as-Sulami al-Kufi rahimahullahu ta'ala maanaam moom dafa silmaxo woon moo tax ñu naan ko ad-Darir al-Muqri ngir ne moo nekkoon jàngkatu Alqur'an bu mag a mag a mag la te gaaral na Alqur'an jàngee na Alqur'an ci euh, ci ci ci yu mag yi muy Seydina Usman Seydina Ali Seydina Abdullah ibn Mas'ud euh, euh, te di na tamit ci Alqur'an ci Seydina Omar. Euh, ak ñeneen radiyallahu taala anil jamii loolu moom moo tax mu maanaam mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a siiw ci jàngkatu alquran yi euh, moo tax ci ñooñu la bokkoon ba noppi comme li nga xamante ne loolu la al imaam Ibn Hibbaan wax ci moom rahimahullahu taala gannaaw maanaam ba ko boolee ci taabi'iin yu mag yi euh, mu ne mu ne min qurra'il qur'aan wa ahlil wara'i fi sirri wal i'laan maanaam nit la koo xamante ne jàngkatu alquran bu mag la maanaam ci jàngkatu alquran yi imaamu jàngkatu alquran yi ñooñu la bokkoon ba pare dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne boroomu sàmm lañ ci seen yàlla maanaam ak ci nit ñi ak seen seen dëddu ci lu nëbbu ak ci lu feeñ ñoom noonu lañ moom noonu euh, la meloon mu nekkoon imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ne muqri'ul Kuufa mooy jàngkatu alquran waa Kuufa bi rahimahullahu taala mu ne aqra annaasa dahran jàngal na diir dundam da doon jàngal nit ñi jàngal na leen uh, alquran rahimahullahu taala imam alxaafis ibnu abdul bar mu ne huwa inda jami'ihim thiqa maanaam moom ko ñëpp ku wóor la ku dëgër la rahimahullahu taala imam al-Waaqidi ne kaana thiqatan kasiirul xadiis nee na ku wóor la ba pare bari woon ay xadiis rahimahullahu taala mooy al imam abu abdurrahman as-Sulami bokk ci jànkatu alqur'aan yu mag yi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna ci soixante-douzième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ali muy ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu di rabi xulafaa ibn ammi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam nekk goro yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di maamu sharif yi radiyallahu taala anhum moom mooy sayyidina ali ibn abi talib ibn mana eh, eh, eh, ibn abi talib ibn abdul muttalib ibn hashim mi nga xamante ne moom ak maanaam moom doomu bay maanaam doomu bàyyi la ci yenente bi sallallahu alayhi wa maanaam ndax seen ñaari bàyyee bokk bàyyi maanaam moom dàkkante la mooy abu turab wala boog ami maanaam abu turab moom mooy Eh, wala boog dañ ko wax abul xasan dañ ko wax abul xasan di ko wax ne abul xasanay ni mm-hmm. ne ko da ko tamit abul xusayn ngir ne yu yëpp ay dàqantalam lañ mm-hmm. maanaam eh, waaye nag abu turaab nee na moo ma gënal ci sama dàqantal ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ma ko tudde mm-hmm. ndax dama am lu ma jote woon ak sayyidatu Fatima radiyallahu anha nee na ma dem mer dem ci jàkk ji tënd muy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci kër gi ne waaw ana sayyidina Ali ah, moom ma nga ci dafa mer dem na génn na mu dem fekk mu tëdd suuf si takk ma mu ne mu mu mu gësam ma ni ma qum yaa Aba Turab jógal yow yow borom suuf si maanaam yow mi suuf si takk jógal mu ne looloo tax tur woowu comme yeneen ci bee ma ko tudde nag sallallahu alayhi wa sallam ma gënal ci sama dàqantal yi allah dégg nga moom moom euh, kon moom mooy amirul maanaam moom kon euh, moom daanaka jalo moom jaloore mi dañoo màgg mu kawee nekk buntu ngéndu xam-xam radiyallahu taala anhu bokk ci eh, xulafaa ur-raashidun bokk tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, al-ashara al-mubashsharuna eh, bil janna radiyallahu taala anhu moom mi ngi gane adduna ñaar fukki at ak ñett laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam fukkeelu fan ak ñett ci weeru rajab moom ci la gane adduna mi ngi génn adduna ci weeru koor quarantième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa imam ahmad ibn hanbal solo na ci moom juróom-ñetti téeméeri xadis mooy huit cent waaye ci bu ñu ko baamoo al imam ibn hazm nag rahimahullah nee na bu ñu baamul yëpp bu ñu ko nattee cinq cent quatre-vingt-six xadis la soloo maanaam lañ ko solo imam al-Bukhari ci lu ñu baamu quatre-vingt-dix-huit xadis la solo ci moom waaye lu ñu baamuwul trente-quatre la trente-quatre la solo ci moom amma imaamu Euh, muslim moom 38 xadis la solo moom radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa bi bihi bokk na ci ay jaloorem mooy ne yeneen bi sallallahu wa sallam wax na ci lu leer ne képp ku ko bëgg moom ku kenn du ko bëgg ku dulub jullit waaye kenn du ko bañ ku dulub naafiq loolu bokk na ci ay jaloorem te it maanaam bokk na ci ay jaloorem mooy xool ko jaamu yàlla la an nazaru ila aliyin ibada xool sayyidina ali rek jaamu yàlla la loolu bokk na ci ay jalalam radiyallahu anhu bokk na ci ay maanaam jaloore mi dañoo fi dañoo baree baree baree baree bare daal ko ne fu lee la lim waaw moom mooy gaynde xare yi radiyallahu ta'ala anhu et mu ne qaala nee na nag kuntu man damaa nekkoon rajulan ak góor goo xam ne mazza an damaa bari woon lu muy gis masjid maanaam kon loolu benn mbir maanaam mooy ne léeg-léeg euh, loolu du loo xamante ne aw aw aw gaaf la maanaam biñ naan loolu yooyu saa loolu kenn du ko wax dafa gaaf la déedéet bu fekkente ne day leeral ne acte bi ci lii la et kii man lii dama koo laajoon ngir ne nangam moo taxoon maanaam loolu du gaaf ndax bu dul woon lu mu ñu leeralal lii kon yéen duñ ko jot. maanaam kon moom nit noonu bëri bu ñuy bu muy gis masjid tamit loolu day tegtali nguuram maanaam de wane ni góor gu dëgër la loolu tamit daf koy daf koy tegtale radiyallahu ta'ala anhu mu ne nag fa amartuma daal di digal rajulan benn waay maanaam fii nag waajooju kan la loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ci ay wax ndax riwaayaat yi dafa bari bokk na ci riwaayaat yi nga xamante ne daf comme niñ ko gise woon ci lu ñu romboon mooy wa sa'altul Miqdaad te moom mooy al-Miqdaad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu am na ci beneen riwaaya mu ne wa sa'altu Ammaaran maanaam mooy Seydina Ammaar mooy Ammaar ibn Yaasir radiyallahu ta'ala anhu bi ci def mu ne moom mu ne fa sa'altu man sans bopp maa ko laaj waaye wax jooju comme ni kon ñi nga xam te ne noonu lañ ko gisee am na ci beneen riwaay bu nekk sunan imam an-Nasa'i rahimahullah mu ne fa fa qultu lahu sal maanaam man maa ni ko laaj ko fekk mu toogoon sama wet maanaam ci gàttal buñ bëggee tënk mbir mi dañ naan ñett ñoom ñett ñoom ñëpp maanaam jotaay bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa toogoon ci jotaay bi maanaam di jàngale comme ni mu ko baaxoo di ko def waaye nag moom mu nekkoon ci biir jotaay bi mu gis ne moom dafa amoon mas yu da daan gis mas yu lu bari mu gis Seydina Ammar radiyallahu anhu nekkoon ci wetam ak Seydina Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu dem mu laaj ko mu ne mu ne ko euh, maanaam mu wax Seydina Ammar ne ko laajal laajal euh, yenente la laaj bi maanaam euh, wala boog maanaam baba noppi mu waxaat ko Seydina Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu ne ko maanaam bi mu gisee ni laaju ko radiyallahu anhu cause yu bari yu mën a tax mm-hmm. mooy bokk na ci mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon di wax bëgg ko dagg mm-hmm. wala bokk muy xaar opportunité pour mën ko koo laaj mm-hmm. ak yu mel noonu moo tax laaju ko waaye moom doyloowul lool mu laaj sayyidina Miqdaad radiyallahu anhu ngir mu nekk mu laaj question bi mais comme que euh, sayyidina Ammar dafa bëggoon a laaj mbir mi moo tax mu daal di wax ne mu mu daal di wax ne Ammar la ko laaj mu laaj ko waaye xew-xew moom benn la ngir ne yéene bi mu amoon moom la doon bëgg a wane waaye beneen ne waaye nag ki mujj laaj laaj bi mooy Seydina Miqdad ibnul Aswad radiyallahu ta'ala anhu waaye moom it dafa ne man maa laajte ngir ne comme ñoo toogoon ci même jotaay bi moo laaj laaj bi waaye dafa jottali laaj daf ne nañ ko jottali laaj bi te bañ a tudd turam maanaam moom kon loolu mooy li nga xamante ne euh, noonu la mbir mi demee moo tax muy nettali mbir mi te nga gis ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci seen téere yi hadith yi dañ koy def ci musnadu euh, Seydina Ali karamallahu wajh te duñ ko def ci musnad sayyidina Miqdad ibn Aswad mm. radiyallahu anhu ngir ne moom ci boppam moom moo waxoon wax ji te ba muy nettali moo nettali boppam hadith bi mm. moom kon euh, fekk maanaam te fekke woon na mbir ni mm. loolu dañ ci gisee comme li taxoon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon ko ba mu ko jëkkee indi moom mooy koo xamante ne dafa am mbir moo xam xamante ne dañ ko rusa laaj mu daal di dem laaj wax keneen mu laajal ko ko loolu itam moom fexeel ba bu la rëcc hmm. am na moyen boo def ba jot ci def ko waaye bul gàttañlu ngir bul bul lu loolu moom mooy benn mu ne kon ba mu ko digeel an an yas ala ci mu laaj fa amatu ma digal rajulan benn waaye an yas ala ci mu laaj an nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lu tax mu ne li makaani li makaani ngir bërëbu ngir taxawaayu yi soxnaam si ngir euh, maanaam doomam plutôt ibnatihi doomam maanaam mooy sayyidat Fatima mm-hmm. comme li nga xamante ne moom la wax ne li makaana li makaana li makaani Fatimata minni mm-hmm. ngir sayyidat Fatima alayhi salaam taxawaay bi nga xam ne moom la taxawee ci man mm-hmm. ngir ne moom doomu yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon loolu dañ ciy gis ne kersa day am mbir muy tax ñu naan lii dama ko rusalaat mais du toog rek maanaam ñoo man damaa rusalaat rek man damaa bëri kersa rek du loolu maanaam mbir mi du demee noonu day am loo xamante ne lu leer la loo xamante ne moom moo war a tax loolu benn la moo tax mu leeral ko ñaareel bi ci des moom mooy dañ ci xamee ne euh, ku ñu euh, maanaam euh, ni nit ki tamit kersa dafa baax ci nit ki su fekkente ne waaye kersa li muy baax baax warul am opposition ak xam-xam loolu mooy ñaare bi comme li Seydina Omar waxoon rek radiyallahu ta'ala anhu li mu waxoon Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ne bi mu ko laajee ne ko kan la la la la sooratu tahrim kan la ci ñaari jigéen ñi ñu ñi muy wax noonu naa fa in tazahara alayhi fa inna allaha huwa mawlaahu wa jibril wa salihul mu'minina wallah wal malaikatu ba'da zalika zahir maanaam aaya boobu kan lay waxal maanaam mu ne ak in tatuuba ilallahi faqad saxat ma wa in tazahara alayhi ba aaya ba jeex mu lool ba mu ko waxee mu ne ko euh, fekk da ko doon sotti ndox muy jàpp mu ne ko ah mu ne ko kooku euh, Aisha la woon ak Hafsa ba mu ko waxee ne ko mais mu ne ko pourtant day lu tolloog juróom-ñetti weer ñi nii ma toog di xalaat nan laa la koy laaj mu ne ko loolu nag mu daal di koy mu daal di koy jàjj ne ko loolu bu mu la dalati bu mu la dalati parce que xam moom ak lu mën a xew bu la dara dox sa diggante ak jël xam-xam bi dégg nga moom moo tax loolu kon euh, moom la fi béjjil bi ci def moom mooy mu ne boobu mooy ne Euh, goro tamit dañ koy jox xorma mm-hmm. te nit ki bu fekkente ne euh, dafa nekk sa goro dafa am ay mbir yoo xamante ne xëy na waroo koy waxtaanee maanaam di xam nga toog naan damay gis mas yu nu bari ci sa kanamu goro maanaam loolu dafa bokkul ci ay eh, xeeti ma boo xamante ne ak tamit kersa gi nga xamante ne moom nga war a mën a amee ci moom kon moom wax na ne li ko yóbbee lii du du rek dafa am kersa ci yeneen bi rek moo tax sallallahu alayhi wasallam déedéet mais comme que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la du nokk du fi du fi toog di ko wax maanaam voilà maanaam di wax di di wax loolu ci kanamam loolu mooy euh, beneen bi ci def waaye beneen bi ci des euh, mu ne kon fa taala waaye ba mu ko laajee moom sayyidina Miqdaar radiyallahu anhu fa qaala dafa wax ne tawadda jàppul maanaam kon wax ji mu daal koy jëmale ni loolu bu la dalee jàppul da ngay jàpp maanaam loolu kon moom mooy wane ni kon dañuy jàpp jàpp moom mooy li nga xamante ne mooy li ci ràññeeku ko mu ne waghsil zakaraka te na nga raxas sa zakar maanaam wax jii balaa ñuy ñëw ci àtte bi bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne euh, xabarul waaxid dañ koy nangu maanaam xabarul waaxid dañ koy nangu maanaam mooy bu fekkente ne dafa am kenn ku la informé te lam la informé moom ci jëmmi boppam euh, euh, moom ci jëmmi bopp maanaam moom dala koo nettali te muy kenn ku wóor wax jooju kooku dañu mën a àtte woo ay mbiram loolu mooy benn ña ñaareel bi ci te ñaareel bi ci def moom mooy su fekkente ne euh, euh, maanaam nañu wutale entre xabaare ak seede euh, baabul xabar ak baabu shahaada duñ benn ba buntu buntu buntu xabaare buntu xabaare moo tax noddu par exemple ci buntu xabaare la ne la bokk te buntu xabaare moo tax kenn rek noddu day doy ni heure bi jot na kaay leen julli ubbi nañ jàkka ji ñëw leen maanaam loolu noddu gi mi noddu taxawaayu loolu lay lay amee moo tax buntu xabaar la dugg euh, xadiis yi information yi ñuy wax lool buntu xabaar la la dugg moo tax euh, kenn rek bu laajee bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu ko tontu rek mu wax ko ko loolu dafa doy te bokk na ci mooy ci euh, parce que am beneen bi ci def moom mooy ne xabaare benn information maanaam dafa baatu seede nag par contre seede mooy loo xamante ne lu demee nekk buntu. Euh, lu demee nekkee euh, nit kii def na nangam mu am atte yu war a tegu ci mbir moomu loolu day laaj seede comme lu deme nekke ah, damay seede ah, dañuy tëral bor bi dañuy ut seede ci ne bor bi am na kooku day laaj ñaari nit moo tax seede foofu gisee faaw mu am ñaari nit benn mooy laaj nit ñu bari mooy njaaloo njaaloo moom day laaj nit ñu bari mais seede day laaj ñaar nit rek ñu maandu. Euh, maanaam njaaloo ñeent la laaj yu bari ñu bokk fuñ jóge mhm. euh, beneen bi ci def moom mooy su dee euh, lu deme nekke moo tax koor koor dugg ci buntu seede waaye duggul ci buntu information kese moo tax faw mu am ñaar ñu ko gis mhm. ngir ne ci buntu seede la dugg duggul ci buntu xabaar waaw mhm. dégg Euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo wutale euh, maanaam moom mooy euh, li aju ci bunt boobu beneen bi ci def moom mooy ne suñu lii day wane ne e, mbir yeneen bi sallallahu alayhi maanaam nit ñi ñi ngi def dara ci kanamam loolu doyut maanaam ñi ngi def dara ci jamonoom rek doyul bu fekkente ne mbir mi dafa beru maanaam bu fekkee te ne mbir mi ñi mu concerne ay benn nit laa ñaari nit loolu ñu ko doon def ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu du doy pour wane ne loola dagan na wala boog loola noona la maanaam teqantal boobu mooy lan mooy ne Seydina Ali karramallahu wajhahu moom dafa doon wax ne la tax mu doon sangu cangaay parce que da doon moom affaire bi daan metti ci moom mu daan lu bari affaire bi daan sedd ba nee na xaw tuuti sama ndigg li yàq xar te loolu jëm ni euh, dal na keneen beneen saxaaba bu tudd Sahl ibn Hunayf radiyallahu ta'ala moom tamit daloon na ko ci xadis mi ngi sunan imam Abu Dawud ak sunan imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima nga xamante ne moom it même chose la ko dal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko ñëwee wax ko maam nit dama doon sangu affaire bi metti sama yaram bi waaj xar sama digg ginnaaw gi waaj a xar ngir seet daayu ndox mi saa yu moom mas yu gisee mas rek ma dem sangu ji su ma gisee mas yu rek ma dem sangu ji yeneen bi sallallahu alayhi moo tax reetaan daan nu fii wudu eh, <laughs> maanaam njàpp rek njàpp njàpp la laaj dégg nga moo tax mu ne kon tawadda na nga jàpp euh, waxsil te nga raxas euh, zakaraka sa sa pëy maanaam kon lool lool dañ ci xamee lu am solo mooy mooy mooy mooy te loolu daañ ci ñëw insha allahu taala ci wàllu julli ci euh, imamatu sabi ndax ndax ndax xale dana jiite julli loolu daañ ci ñëw ngir ne masala boobu ci mbir mu lu mel noonu la aju mooy nit nit ku def dara la ba pare ne yenent bi sallallahu jamono yenent bi la wax sallallahu alayhi diw voilà Euh, comme Amr ibn Salama radiyallahu anhu da daan jiite nit ñi ñuy julli ñu daan daan te moom xale la woon xale bu ndaw la woon ak yu bari yoo xam ne maanaam ci xew-xew boobu mi ngi ci Sahih Imam Bukhari hmm. insha daañ ci ñëw loolu moom mooy euh, Shafi'i ci lañ sukkandikoo ne xale mën naa jiite julli maanaam xale boo xamante ne majeuragul kooku mën naa jiite julli ay mag waaye daañ gis ne maanaam lay woowu noonu ne rek xewoon na loolu loolu doyut lii moom bokk na ci li koy wane ngir ne Seydina Ali karramallahu wajhahu sangu na lu bare bare bare ba affaire bi metti ci moom muy doog a di ko ko laaj loolu loolu ak Sahl ibn Hunayf na ko lu bi metti ci moom mu ñëw doog ko ko laaj maanaam kon ci la ñuy xamee loolu euh, mu ne kon nag fa waaye ñëpp doon ñu woon def noonu ñëpp réeri wuñu woon masala bi voilà moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon ne ko tawadda maam loolu day wane ne kon mag yu jàpp rek lañ ci war a def waaye waxtu zakar ak dañoo war a raxas zakar bi moo tax fuqaha u maliki yi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim sukkandikoo ci ne dañuy raxas zakar bi yëpp la ñuy raxas maanaam ne booy man yu bi boo boo maanaam mag yu bi su génnee day tax ba zakar bi yëpp lépp la ñuy raxas et que bu dee sax xanaa euh, euh, am am na ci ci ñoom sax ñoo xamante ne dañuy dem ba ni même dañuy raxas zakar bi ak mboolem ciru pëy maanaam góor yi yi maanaam liy wër-wër loolu yëpp la raxas te loolu euh, euh, ngir ne Seydina Urwa radiyallahu ta'ala anhu da ko doon wax Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu ma dafa bokkoon ci ay fatwaawam euh, waaye nag li nga xamante ne mooy li jumhur wax mooy rahmatullah alayhim te moom mooy lu ëpp ci borom xam-xam yi te ci Hanafi Shafi'i rahmatullah alayhim ak ñeneen ñoom dañ ne rek li muy tekki mooy zakar bi maanaam mooy mooy maanaam mooy comme nit ki bu tuuree ndox ni muy raxasee fi ndox mi génnee loolu kese la voilà maanaam ndax ku tuur ndox ñu ne ko raxasal sa zakar rek lañ koy wax tamit kenn du ko wax ne ko maanaam te loolu duñ ci déggee leneen lu dul raxasal zakar bi voilà du maanaam li muy tekki rek mooy fi mu génnee voilà dégg nga kon loolu moom mooy wuute yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci boobu la xadis bi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na xadis numéro xadis numéro 178 imam indi na ko xadis numéro 303 ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis ak imam euh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 114 imam an-Nasa'i ak imam Ahmad ibn Hanbal ñoom dañ ko indi lu bari al imam Ibn Maaja rahimahullahu ta'ala moom solowul xadis bi kon ashaabu kutubu sitta ba mu des imam ibnu maaja rahmatullahi ñoom ñëpp solo nañ xadis bi mu ne baabu man tatayyaba thumma ightasala wa baqiya atharu tiibi loolu tamit gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy lu mel nii ci wax ji maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax naan baabu buntu man ki nga xamante ne tatayyaba dafay dafay dafay gëttu maanaam day def parfum ci boppam summa topp irtasala mu daal di sangu wa baqiyate mu def asaru tiibi jeexitalu parfum bi maanaam nga gis ne kon fii li nga xamante ne moom lay wax mooy jeexital bi jeexital bi nag mën naa nekk xet gi mën naa nekk couleuru parfum bi maanaam jeexitalu parfum bi ñaar yooyu yëpp la lamboo loolu nag gisoon nañ ñaari buntu ci ginnaaw yoo xamante ne dafay mel noonu loolu tamit beneen mbir la bu imam al-Bukhari di baaxoo di def rahimahullah maanaam mooy buy wax ci benn mbir léeg-léeg da koy wax waaye da koy wutal ay buntu yu wuute yoo xamante ne day tax ba nga mën a at maanaam ci ni muy tuddee mbir yi ak bëri bi muy bëri ak ni muy tourner waxin yi ak mbir mi day tax nga mën am compréhension bu matale ci mbir mi maanaam doo ci am rek compréhension bu bu bu bu bu defee leer moo tax muy jël mbir mi di tàqale benn masala léeg-léeg nga gis mu tàqale ko ay suu masala yu bari ngir mën a leeral dëgg-dëgg mbir mi ngir bañ nga jaawale nga nga jàpp ne xëy na lii la waaye du lee wala xëy na lii rek la concerné waaye concerné wul lee léeg-léeg nag mu dox doxale ay bunt yu bari ci diggante yi waaye ngir maam ngi ci gën di dellu ci wat rahimahullahu taala te loolu bokk na ci ni nga xamante ne noonu la tëggee euh, saxiixam bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana abu nu'man te gisoon nañ ko mooy muhammad ibn fadl as-sadusi bi mooy ñaareelu yoon su ma rahimahullahu ta'ala muy Abu Nu'man al-Basri rahimahullahu ta'ala ah, moom mi ngi ah, maanaam ah, moom dégg na maanaam li imam Abu Hatim wax rahimahullahu ta'ala nee na képp ku dégg ci moom lu jiitu deux cent vingtième bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi na waaye ku déggewu ci moom ndede du bi mooy ñaareel bi njëkkoon nañ ko gis ci lu jiitu ci kitaabul eh, ilmi wala kitaabul iman abu nu'man bi eh, muhammad ibn al-fadl as-sadusi rahimahullahu taala eh, ku ko déggee ci moom ku njëkk ku déggee ci moom laata deux cent année deux cent vingt sa dégg wér na waaye ku déggee ci moom laata deux cent vingt sa dégg wérut loolu moom nag moom ngay gis moom moo tax comme que deux cent moom mi ngi génn àdduna année deux cent deux cent vingt quatre moom ci la génne àdduna rahimahullahu taala te imam moo te kon dañuy gis ne imam al-Bukhari rahimahullah ci ñu njëkk soloo ci moom la moo tax dafa solowee ci moom moom ba mu nekkee gone la soloo ci moom hmm. imam al-Bukhari mi ngi génne àdduna cent quatre-vingt-quatorze cent quatre-vingt-quatorze kii mi ngi kii maanaam mooy ne balaa deux cent vingt jàng na ci moom mooy ay deux cent quinze yooyu la commencé jàngi ci moom ah voilà mu kon euh, am moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah solo ci moom lu bari moo tax ci saxeex bi solo na ci moom téeméeri xadiis ci ci euh, euh, saxeex bi waa kutubu sitta yëpp ba mu des imaam at-Tirmidhi ñoom ñëpp solo nañ ci moom waaye dafa am intermédiaire euh, moo tax moom imaam at-Tirmidhi waxoon nañ la moom solo na ci keneen ku tudd Abu Nu'man ku tudd al-Hakam ibn Abdullah al-Ajali bokkut ak Muhammad ibn Fadl as-Sadusi bi. Euh, rahmatullahi alayhi waaye kooku kii moo gën a dëgër ndax kooku siqa rubbama axta la maanaam ku wóor la waaye léeg-léeg day euh, day faral di juum mu ne an abu qaala haddathana abu awaana moom gisoon nañ ko tam ma wadda ibn abdullahi al-yashkuri rahimahullahu taala wax nañ ci kutubu sitta moom moo ci tudd abu awaana moom rek moom moo ci war dàqantalo abu awaana comme niñ ko gisee ci jotaay bi weesu moom mi ngi génn àdduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne euh, moom euh, Abu Awaana moom waa wa Sitta wa waa Basara la euh, rahimahullahu taala moom Basari la rahimahullah comme Abu Nu'man bi nga xam ne moom mooy sëriñ bi ci kaw moom it waa Basara la mu ne an Ibrahim ibnu Muhammad ibn muntashir mooy al-Hamadani al-Kufi rahimahullahu taala moom waa Kufa la Euh, moom it ku dëgër la ci taabii taabii yi la bokk rahimahullahu taala euh, comme la hafiz a Hajar rahimahullahu taala wax ci Taqrib at-Tahdhib ne na siqa ku dëgër la ku wóor la mu ne moom it ñu ngi ci kutubu sitta an abihi mu jële ci baayam te baayam mooy Muhammad ibn al-Muntashir ibn al-Ajda' muy Abu Abdullah al-Kufi al-Hamdani rahimahullahu taala moom ci euh, juróom benneelu Euh, tabaqa bi la euh, wala bokk ci ñeenteelu tabaqa bi wala juróom-benneelu tabaqa bi la bokk juróom-benneelu bi ci la bokk euh, rahimahullahu ta'ala moom it ay ti xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne annahu qaala nee na sa'altu laaj naa maanaam moom ci taabi'i yi la bokk maanaam te bokk na ci liy firndeel ni ci taabi'i yi la bokk mooy wax jii muy wax mu ne sa'altu laaj naa Aysata mooy sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha di ummul mu'minina di soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ku sell ku teey ki di doomi ku sell ku teey ki nekk ku mag ki doomi ku mag ki nekk siddiq bu siddiqa bu mag bu xeet bi radiyallahu anha di doomu siddiqa bi radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne eh, inna fadla Aisha ala sa'iri ta'ami ka fadli ala sa'iri nisa'i ka fadli saridi ala sa'iri ta'ami sayyidat Aisha radiyallahu anha ni mu gënee yeneen jigéen ñi mooy comme ni sarit gënee yeneen yeneen ñam yi waaw sarit xeetu cere lay doon joo xamante ne euh, dañ ci def ñeex mu bare bare waaw mu am tuuti ndawal waaye day neex waaw comme genre waaw xarira xeet yooyu lay doon mu ne loolu nag ni mu gënee ni ni mu gënee yeneen ñam yi noonu la sayyidat Aisha gënee gënee yeneen jigéen ñi mm-hmm. radiyallahu anha koy wax tamit ñu ko daan dàq mu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tudde woon dàkkantele ko tamit ummu abdullah moom mi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xadisam musnadam nekk deux mille deux cent dix xadis yoo xam ne cent soixante-quatorze la imam al-Bukhari ak imam Muslim bokkoo solo rahmatullah alayhim alayhi sa imam al-Bukhari wéetoo cinquante-quatre imam Muslim wéetoo soixante-neuf xadis mu ne kon man sa'altu laaj naa Aysata ummul mu'minin radiyallahu anha fa na ma tudd ko ma tuddal la ñeel ko xawla ibn Umar wax sayyidina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu moo tax riwaaya bii dafa leeral riwaaya bi mu njëkk bi njëkk a ñëw fële maanaam ne wax ji sayyidina Umar ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab moo ko wax mu nee maa a maa uhibbu daf ne maa uhibbu man day soppuma an usbiha ci may xëy muhriman di armal an ci may laal may may raayoo tiiban euh, ak euh, ak gëtt maanaam parfum loolu daal vraiment sopp ko maanaam bokk ci li ma gënal maanaam loolu euh, daf ko waxoon ngir jàpp gis gis gi mu gis yenente bi sallallahu alayhi di tere ne kii armal mu yor maanaam muy parfumé wu wala boog muy sangoo même ba ci saabu boo xam ne dafa am parfum wala yu mel noonu maanaam gis bi mu gis loolu moom moo tax mu jël atte bi jàpp ne kon boobu dañ koy jël yóbbu ko même ba ci laataa ngay par ngay ngay armal nga nga nga parfumé wu loolu dañ koy tere laataa ngay dugg ci armal gi loolu nag ci la doon tontu mu ne fa qaalat moom ci la waxee moom Aisha radiyallahu ta'ala sayyidat Aisha radiyallahu anha ne maanaam mooy fi mu ne rahimallahu abu abdurrahman yal na yàlla yërëm abu abdurrahman loolu gisoon nañu ci riwaaya bu njëkk bi bi mu waxee yal na yàlla yërëm abu abdurrahman maanaam mooy euh, vraiment dafa juum lii moom ak njuumte la ñàkk xam moo waral waxinam woowa waaye maam te loolu tamit muy waxin wu rafet woowa waaye beneen bi ci def mooy dañ ci xamee ne ndekete sahaaba yi radiyallahu anhum maanaam ba ci ñu mag ñi léeg-léeg ñu réeri ay mbir yoo xamante ne euh, euh, maanaam ay ay atte yu am ci diine loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom am na àtte yu bari yoo xamante ne ñoom xam nañ ko te ñeneen ñu xamuñu ko te loolu day daal di dëgëral li tax maanaam mu denc soxna yu bari ngir maanaam ñu mën a tasaare bu baax a baax euh, àtte yi xam-xam yi maanaam moom bi mu fi jugee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom kon sayyidat Aisha radiyallahu anha daan ne ana man nii tayyabtu man maa daan jëttal rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu tamit bokk na ci li nga xam ne comme loolu lañ waxoon ne loolu lañ ci xame mooy gëttal gi maanaam ne euh, ne ne ne ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam déjà moom liñ li ñu xamoon ci moom mooy ni dafa bëggoon gëtt dafa bëggoon parfum hmm. moom loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom naturam la ndete loolu dafa bokk ci sunanul fitra yi hmm. euh, ñaareel bi ci des moom mooy li fait que moom sayyidat Aisha radhiyallahu anha doon ko gëttal lool tamit dafa bokk ci liy wane ne maanaam jigéen ñi dañuy war di toppatoo seen borom kër yi ba ci seen parfum yi ñuy am ba ci seen yére yi ñuy sol ndax set na waaw wala déet ndax et cetera maanaam ñu mel nan war a mel loolu jigéen ñi dañoo war a taxaw taxawaay boobu bokk nañ ci li nga xamante ne tamit moom lañ ci xamee moom mooy euh, sago mag gi nga xamante ne moom la amoon ànd ak li fiir fiir fiir moom moo daan Euh, danga daan nee na man damay parfum naa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam summa topp toofa mu daal di wër daa di baagante fii ni sa yi ci jigéenam yi maanaam moom mooy mu dem kenn ku ci nekk mu jote ak yow ci jigéen bi te loolu moom moo tax ñu ne parfum googu noonu moom mooy parfum la woon ngir waajal jote ak soxna yi te loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne euh, euh, maanaam mooy comme li nga xam ne moom la alquran wax bi mu naan la harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum ba pare daa fi dafe wa qaddimu li anfusikum maanaam jigéen ñi seen ay tool lañ dikkee leen seen ay tool yi ni mu leen neexe waaye nag na ngeen jiital seen ñi ngeen jiitalal seen bopp maanaam mooy mooy soxna si soo doo ñëw rek ànd ak moom noonu comme ni nga xam ne noonu la ko yent bi di wax saa saa bu kenn def jëfi mala maanaam ñëw rek ànd ak soxna si noonu waaye na Euh, jiital maanaam mooy kon mu li anfusikum te jiital googu maanaam daf cee bokk moom mooy parfumé wu mm-hmm. mel ni nga war a mel ba tax moom muy muy bëgg di mën a ànd ak yow mm-hmm. te loolu noonu maanaam lii xadiis bii daf koy tegtale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam def parfum boobu bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lay jàngale mooy euh, euh, maanaam kon maanaam mooy ne kon muy parfum bu bu fekkee ci loolu la la ci góor ak ci jigéen ñoo ci yem parfum boobu maanaam ngir rek maanaam kenn ku ci nekk mën a gën a mën a xemmem sa moroom maanaam mu ne topp te loolu bokk na ci jaamu yàlla yi ndax moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne bokk soppaloo nañ ma jigéen ñi daal ci teg parfum bi balaa muy wax ne waaye nag lii seddal sama xol moom ci julli la ne maanaam lii dal sama bët loolu ci julli la nekk maanaam nga gis ne mu yamale mu teg leen ci nem Euh, lim gi nga xamante ne moom la leen doon lim muy ñett yi nga xamante ne moom la wax ne yooyu bëgg na leen mm-hmm. te loolu noonu lu mooy ne euh, ñoom ñett ñooy faral di ànd maanaam di ànd ak soxna si day laaj parfum mm-hmm. di nekk ci euh, julli day laaj tamit parfum mm-hmm. maanaam ngir ne day tax ba environnement bi ngay nekk di jaamu yàlla sa concentration gën a mën a sell te it maanaam ngay gën a mën a euh, profiter di gën a mën a jariñoo ci yi nga xamante ne ñooy leer yi ciy juddoo ak mbóot yi nga xamante ne ñoo cay làqatu te loolu noonu euh, ci biir julli ni mu amee solo noonu maam la amee solo ci ànd di nit ki di ànd ak soxnaam te loolu tamit njariñ ngir ne parfois dafa bokk ci lii euh, tax nit ki di mën a di mën di di gën di mën di apprécier ay moment voilà di gën di mën di apprécier ay jamono hmm. di gën di mën a euh, tibbee ay xeeti xam-xam ci dara loolu parfois da koy indi dégg nga moo tax euh, ci ginnaaw ginnaaw loolu nag maanaam ay mbir yu bari ñu ngi làqatu ci ginnaaw euh, kon hadith bii mu ne summa topp nag asbaha mu xëy mu ne man nekk koo xam te dafa armal kon loolu la ñuy xamee loolu la tontoo maanaam kon <coughs> nem nit ki su fekkente ne dafa parfumé mën naa parfumé wu bu xëyee maanaam ci li li tax mu indi ko fii nag ci baabu ci ci ci ci daan ni baabu man tatayyaba summa ihtasala mm-hmm. maanaam euh, buntu ki nga xamante ne dafay euh, gëttu topp mu daal di sangu ba pare jeexitalu parfum bi des ci moom mooy ne nit ki bu ànd ak soxnam faaw day sangu mm-hmm. te ba mu sangoo ba mu xëyee daa xarmaal sikk nekkul ci ne laataa muy xarmaal sangu na loolu maanaam lool moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii nii maanaam ngir leeral ne loolu yàqul dara comme ni nga xamante ne tamit lool moo tax sayyidat Aisha radiyallahu taala anha laye ko te loolu tamit day wane ni parfum bi su fekkente nit ki dafa sangu parfum bi bu diñu loolu wàññiwul dara te loolu day dëgëral tamit ba tey mazhabu ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ne te mooy jumhur ñi wax ne euh, jonj bokkul ci faratay cangaay ngir ne dañoo jàpp ne boo ko jonjee parfum bi dana deñ dégg nga euh, kon xadis bi gisoon nañ ko mm-hmm. ci xadis numéro deux cent gisoon nañ taxrij bi foofu euh, insha allahu taala imam al-Bukhari rahimahullahu taala dana ko indiwaat ci yeneen i euh, bërëb waaye doot fii mooy fi mu mujj fi ko indee ci kitaabul ghusl mm-hmm. mu ne qaala bil isnaad mu ne qaala bil isnaadil muttasili fii awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Aadama te moom mooy ibnu abi Iyaas rahimahullahu ta'aala mooy kon Aadama ibnu Abdurrahmaan Abul Hasan al-Basri génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ndax waa ba ba waa waa asqal asqalaani la niki noonu asqalaani la marwazi la. voilà Asqalaani la Marwazi la Xuraasaani Xuraasaani ah, la gannaaw ga Baghdad la dëkkoon ah, rahimahullahu taala ah, loolu moom moo tax dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo wóoroon imam Shu'ba rahimahullah bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak moom comme li imam al Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala wax rahimahullahu taala nekkoon koo xamante ne ku wóor la comme ni nga xam ne noonu la imam Az-Zahabi wax nee na Abu Hatim nee na siqatun euh, ma'munun muta'abbidun min xiyaari ibadillah maanaam ku wóoroon la ku ñu ku ku la ku ñu wóolu kuy jaamu yàlla bu mag la ba pare bokkoon ci jaamu yàlla jaamu yàlla yi gën a mag yi gën ci addun ci ci jaamu yàlla yi ci ci seeru alaamu na al imaamul la boo xam ne xaafis la royukaay la waaw ba pare daan ne shaykhu Shaam mooy sëriñu waa Sham imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala moom ci Taqrib Tahdhib daf ne siqatun abid ku wóor la ba pare jaamu ko yàlla la lu ëpp nag lu muy solo ci day wax ci Shu'ba lay solo ngir ne ba pare dafa gàttal càllale gi moo tax imam Shu'ba rahimahullah ñuy faral di solo ci moom ci waa kutubu sitta souvent dana am ñaari nit ñu dox seen diggante moom waaye euh, Adam ibn Abi Iyas rahimahullah moom dafa solo ci moom sans euh, mu am maanaam te te te yéexuta solo maanaam dafa solo ci moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala teela solo ci moom moo tax imam al-Bukhari imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñoo solo ci moom ci kutubu sitta ci waa ashaabu kutubu sitta directement waaye euh, al imam imaamu Muslim ak imam Abu Dawud rahmatullahi alayhim ñoom solo wuñ ci moom mu ne qaala haddathana Shu'bata moom mooy ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullahu al-Wasiti al-Summa al-Basri rahimahullahu ta'ala mi génn àdduna 160 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne noonu lañ ko xamee moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala nee na haddathana al-Hakam te moom mooy al-Hakam ibn Utaybata al-Kindi dakantaam nekkoon Abu Muhammad wala Abu Abdullah wala boog Abu Umar rahimahullahu ta'ala mi ngi génn année mi ngi génn àdduna 50e année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mi ngi génn àdduna cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waa Kuufa la du woon waa du woon toon waa Basara waaye dañu gis ne ba tey ñoom ñëpp waalal lañ waa waa waa Iraq lañ ndax waaw ñoom ñoom Asqalaani bax wala ab ginnaaw bi Baghdad la dëkkoon euh, doon nañ ñëw Basara mu Adama ibn Abi Iyaas rahimahullah waaye Baghdad la moom la sancoon mm-hmm. imam Shu'ba mooy waa Basara la Uh, imam al-Hakam bi rahimahullahu taala nekk waa waa ma maanaam kon gis ne ñoom ñëpp waa Iraq lañ rahmatullahi naan Ibrahim te maanaam moom maanaam ñi ci def ñëpp waa Kufa lañ mooy Ibrahim te moom mooy ibnu Yazid ibnu Qays ibnu Aswad an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala mooy imam bu mag boobu Abu Imran mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala boog ñu ne cinquantième année mi ngi génn la maanaam kon euh, rahimahullahu ta'ala moom daanaka cinquante la dund wala cinquante ans wala lu ko jege cinquante ans wala quarante-cinq moom yooyu la dund rahimahullah ànd ak maanaam ni mu nekk imam bu mag rahimahullah maanaam subhaanallah comme quoi euh, at yi ngay dund nii rek loolu loolu déterminé wul màggaayu nit ki voilà euh, rahimahullahu taala nekk imam boo xamante ne mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci tagg ko nga xamante ne comme li nga xam ne moom la imam az-Zahabi wax rahimahullahu taala mu ne kaana ajaban fil wara'i wal xayri mm-hmm. mutawaqqiyan li shuhrati ra'san fil ilmi subhaanallah maanaam ne nit la koo xamante ne yi taan la woon ci sàmm ak ci yiw ak ci mbaax nekkoon koo xamante ne da daan moytu ndikoo siiw da daan moytoo siiw waaye nag bet la ci xam-xam maanaam nekk njiit ci xam-xam euh, rahimahullahu taala mooy kon fa boroom xam-xam fiqh waa iraq yëpp nga xam te ne daanaka ñëpp ñu dëkk gox boobu yëpp ci moom lañ jànge rahimahullahu taala bokk ci imam yu mag yi ponkal yi maanaam rahmatullah alayhi euh, kon moom mi nga xam ne moom mooy Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu taala mu ne anil aswad te moom mooy moom tamit moom it mooy mooy keneen beneen kàngam bi rek mooy aswad ibn Yazid ibn Qays euh, an-Nakha'i taala Euh, moom daakantalam mooy Abu Amr dañ ko wax tamit Abu Abdurrahman mooy ibnu Yazid an-Naxa'i euh, dégg nga moom euh, moom it am na beneen mbokk maanaam mooy di doo maanaam frère la ci koo xam te mooy mooy Abdurrahman ibnu Yazid nekk tamit doomi frère Alqamat ibnu Qays bi nga xam ne tamit moom mooy ñoom ñaar moom al ibnu Qays ñoom ñaar ñii parce que alxamat moom al aswad ibn yazid ibn qays na alqamata ibn qays la dégg euh, ñoom ñii ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo jàngee ñoom ñooy kilifa yi ñii ñi jàngee ci sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ba pare daan jóge Kuufa di ñëw madinatul munawwara jàngee ci sayyidat aisha radiyallahu anha lu bari ba noppi sayyidina ali karramallahu wajhu fekk leen Kuufa ñu jàngee ci moom lu bari ba gudul woon ñoom ñi nga xam ne ñoo doon ànd te ñoom ak ñi daan ànd ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala kon xam-xamu Seydina Ali daanaka day raaf dootul amati ndax ñoom ñoo toxal xam-xamu Seydina Ali karramallahu wajhahu ginnaaw waa ahlul bayt te waa ahlul bayt moom mooy doomi na Ali nii ñoom ñoo tax ñuy wax doomam ak ñooñu seeni doomi doom et mooy li nga xam ne mooy Jaafar Saadiq radiyallahu ta'ala moom moo jëlee ci baayam yi hmm. maanaam moo ko jëlee ci baayam Muhammad al-Baqir Muhammad al-Baqir jëlee ko ci Ali ibn Abid mu jël ko Seydina Husayn hmm. maanaam mu jël ko Seydina Ali karamallahu wajhahu maanaam à part càllale boobu bu fekkente ne ñi solo ci moom ñu dëgër lañ hmm. à part càllale boobu xam-xamu Seydina Ali bu dul woon ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ñu mel ne Alqama mi eh, ibn Qays eh, an-Nakha'i ku mel ne Aswad ibn Yazid an-Nakha'i ñu mel ne ñoom rahmatullahi maanaam kon xam-xam bii dafay raaf ñoom Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu daana ànd ak Seydina waaye dana ànd ak Euh, euh, mais mais c'est Abu Juhayfa mu saaba la radiyallahu gisoon nañ ko waaye ak ñenn ñu mel ni ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak lu bari Seydina Ali mm. ak Seydina bu dul woon bu dul woon ñoom xam-xam boobu de raaf ak doomam bu ñuy wax Muhammad ibn al mm. moom tamit ak ñooñu mm. ñoom ñoo suufi xam-xam boobu moo tax Seydina euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala dafa doon wax qatalahumullahu ayyu ilmin afsaduhu ñoom daal cim ñoom yàlla nañu dee rek xoolal ma bii xeetu xam-xam bi nga xamante ne moom la ñu yàq mooy xam-xam sayyidina Ali karramallahu wajhu comme quoi nit mën naa nekk ku màgg mais bu fekkente ne ña toxal am njàngaleem wala xam-xamam ñi ko bëgg maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy porte drapeau bi ñi nga xam ne ñoo ko bëgg a génne ñooñu dañoo nekk ñoo xam ne wóoruñu dëgëruñu dañoo nekk ci ay bid'a nekk ci caaxaan finalement ñu foowee ndonom loolu lay indi day indi xam-xam boobu dootuñ ci amati lu bari ànd ak xam-xamu sayyidina Ali karramallahu wajhu ni mu màgge waaye fi mu toll finalement liñ ci am bëritu ba ci xattaa téere téere bu mel ni Nahjul Balaaxa lépp bi da lépp mawdu la dañ ko sos téere bi ñu Nahjul Balaaxa wérul la ah, jóge daray wax yi ci nekk déggul naa sayyidina Ali karramallahu wajhu loolu moom moo tax ñu bari bari Euh, di wax nan waaw Seydina Ali nee na nangam lu lu lu lu moo tax boo déggee ku ne la Seydina Ali karamallahu wajhahu nee na nangam defal attention defal attention parce que lu ci ëpp ci Nahju Balaaxa la koy jële ak wax ji lu mu am am ay xekk ci page yu njëkk yi ngay gis fu muy waxee yu ñaaw Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar radiyallahu anhu loolu Seydina Ali dina ko def gisoon nañ ko ci Seydina Jaafar radiyallahu anhu mm-hmm. ak baayam Seydina Muhammad al-Baqir mm. radiyallahu anhu gisoon nañ ko mm. mu doon wax ne ñun xamul Seydina Abubakar Seydina Umar lu dul lu rafet ñu ñu màggal lañ suñuy sang lañ mm-hmm. képp nag koo xamante ne wax na ci ñoom lu ñaaw bokkoo ci ñun loolu moom mooy waxu waa ahlul bayt mm-hmm. nañu xool ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlul bayt nit ni ñuy solowee xadiis yi nga xamante ne nañu xool ci saxiix bi wala ñu maam ni ñuy solowee xadiis yi nga xam ne Euh, dafa jóge ci sayyidat Aisha day jóge ci sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu ak sayyidna Omar ak niñ ko màggale ak niñ ko fonki ak niñ ko yëkkatee ba sayyidna ba Muhammad ibn Hanafiya nga xam ne doomu sayyidna Ali la radiyallahu anhu mu ne yenn mu ne sayyidna Ali kan moom mooy ki gën a màgg ci xeet wi ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko Abu Bakar mu ne ko ku ci tegu mu ne ko Omar mu ne ko ku ci tegu mu ne ko Usman mu ne ko yow nag mu ne ko man jaam laa ci jaamu yàlla yi waa ahlul bayt noonu lañ meloon ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy xulafaa ur-raashidin radiyallahu anhum noonu lañ fonke woon saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam euh, moom mi ngi kon mm, sayyidina aswad ibn al imam al aswad ibn yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna soixante-quatorzième année am na ñu ne soixante-quinzième ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat mu ne ka anni maa mel ni anzuru maa gis maanaam mooy bu may fàttaliku day mel ni maa ngi gis ilaa wabisi ci melax ci ci ci ci ci ci lera xeetu maanaam lera xeetu mooy li mooy mel ne luy melax ci ak tii bi ci euh, gétt gi muy parfum bi fii ci yaramu annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam woowu fekk moom muhrimun ma ngay armal maanaam nga gis ne yenent bi sallallahu alayhi bu doon par bi mu ci yaram bi ci wàllu baat bi ni fi ni fa mel ni fa ni fa parfum bi mele maa ngi koy gis di jàkkaarloo moom maanaam mooy lan nee na woowu fekk moom muhrim ma ngay xarmal imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi baat bi indi ko ginnaaw ba mu indee baat ba lu tax ngir mën a leeral ne euh, xadis bii xadis bële tegtalewul rek ne xet gi rek moo desoon waaye même couleur parfum bi dafa desoon moo tax borom xam rahmatullah alayhi ñuy wax ne amaan na kii bi la woon euh, ne euh, dafa àndoon ak fuddam wala xeet yu mel noonu wala boog mu nekk lu xaw a lu mel ne zafaraan wala yooyu loolu moom moo tax dëgg kon lu gisee ci ne euh, loolu tamit day dëgëral ñi nga xam mazhabu ñi nga xam te dañ ni joñu du du du du du farata ci njàpp xadis euh, bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat xadis numéro mille cinq cent trente-sept ak cinq mille neuf cent dix-huit ak cinq mille neuf cent vingt-trois imaamu Muslim indi na ko ci ay bërëb yu wuute ci xadis numéro mille cent quatre-vingt-dix maanaam ci xadis mille cent quatre-vingt-dix ci la ko indi ak ay ci lu bari la ko indi euh, imam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro deux cent cinquante-quatre xadis numéro mille sept cent quarante-six ak xadis numéro mille huit cent trente imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala moom euh, indiwul xadis bi imam an-Nasa'i moo ko indi lu bari imam Ibn Maaja indi ko deux mille neuf cent vingt-sept ak deux mille neuf cent vingt imam Ahmad ibn Hanbal tamit lu bare bare bare sax la ko indi rahimahullahu ta'ala rahmatullahi ala al mu ne baabu buntu man ki nga baabu buntu taxliili shaari xall taxliili xall ash-shaari karaw gi mm-hmm. maanaam xall karaw gi xattaa mbete isa ba nga xamante ne zannan njort na annahu naka moom ko xat dëgg-dëgg arwa dana laal basharatahu yaramam maanaam dana dem ba tooyal basharatahu yaramam afaada mu daal di bëgg alayhi ci kawam maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay wax ne day leeral ne su fekkente ne damay sangu cangaayal farata su ma yegsee ba fi ma war a e, def sama karaw e, sama bopp loolu mooy waxoon nañ ko ba tey leeral nañ ko ñun wolof yi loolu taxu ñu jóg même ñi nga xam ne karaw yu gudd lañu yor mooy dañuy xàll karaw gi buñ ko xàllee ba nga xamante ne léegi gis nañ ni suñu loxo yi mi ngi maanaam dugg na ci biir et que bu ñu sottee ndox mi léegi moom maanaam affaire bi daal ubbeeku na léegi moom ndox mi bu ñu ko sottee day dal directement ci kaw der bi bu boobaa muy doog bëbb li nga xamante ne moom mooy ndox ndox mi ci kaw mm-hmm. maanaam ci kawam loolu moom lay wax nii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral lii te lii moom mooy kon su fekkente nit ki day sangu janaaba mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Abdaan te moom mooy Abdullah ibn Usmaan ibn Jabalata ibn Abi Warraa ibn Abi Rawwaad al azdi rahimahullahu taala moom waa Marwa la mooy Abu Abdurrahman mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa wasallama moom mi ngi euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo solo directement ci moom lu bare bare bare imam Muslim imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñëpp dañoo solo ci moom ci intermédiaire ci waa ashabu kutubu sitta euh, imam Ibn Maaja rek moo solowul ci moom mu ne qaala axbarana Abdullah te waxoon nañ ne la Abdullah ibn al-Mubarak saa yoo xamante ne Abdullah abdaan daf ne haddathana Abdullah ci mboolem kutubu sitta foo fekk haddathana Abdaan qaala haddathana Abdullah ibn Mubaarak la hmm. al-Marwazi rahimahullahu ta'ala al-Marwazi ibn Waadih al-Hanzali rahimahullahu ta'ala dakkantaam nekkoon Abu Abdurrahman mi ngi gane adduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga moom lañ la waxoon li Sufyaan ibn Uyayna ibn Sa'id as-Sawri waxoon rahimahullah ci moom loolu moom yaakaar naa ne doy na tagg woo xam ne doy na doy rek ndax li mu ne su Sufyan c'est que Sufyan as-Sawri bu ñu xamee mooy kan affaire bi day ci lay gën a amee portée maanaam ndax Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah maanaam euh, déjà bokk maanaam bokk na ci ay mbiram mooy déjà yow boo ko déggee rek même boo xamut mooy kan bi nga xam ne ki ma dégg turam ko ku màgg màgg la waxuma laa nag buñ la waxee mooy kan moom mu ne man su sañoon su sañoon euh, lii imam maanaam li ma dund yëpp ñu remplacer ma ko par ñetti fanu Abdullah ibn Mubarak ngir ne sama dund gi yëpp mënut a benn fan moom bu mu dund subhaanallah ah mm-hmm. loolu moom doy na màggaay rahimahullahu ta'ala ah bokkoon ci ñu njëkk ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo bind ay téere ci xadiis yi mu ne qaala mu ne axbarana Hisham ibnu Urwata moom mooy Hisham ibnu Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwam Abul Munzir radiyallahu ta'ala anhuma am anhum ajma'in moom mi ngi génn mu ngi gane àdduna soixante et unième année génn santa cent quarante-quatrième année ginnaaw ga dagan tu bi sallallahu alayhi wasallam ay xadiisam ñu an abi mu jële ci baayam Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwam ibnu Khuwaylid radiyallahu ta'ala anhuma mu ne moom dàqasalam mooy Abu Abdullah gane adduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wasallam génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi moom soixante-dix ans la mm-hmm. rahimahullahu ta'ala moom ak jaamukatu yàlla bu mag nit ku sell waa kër Yonent bi sallallahu wala bokk waa kër Sayyid waa kër Abu Bakr mm-hmm. radiyallahu ta'ala bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi juróom-ñaar ba na xom fiqi maa ngi a Aisha radiyallahu ta'ala anha muy soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam annaha qalat nee moom kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ightasala bu daan sangu min al janaba ci janaba da daan raxas yadayhi loxo mi ñaari loxo mi la daan raxas wa tawadda'a mu daal di jàpp nag wudu'ahu njàpp la mu daan jàpp li salaati ci julli summa topp ightasala mu sangu maanaam fii euh, li mu ci jublu moom mooy day sangaay euh, lii euh, ci biir sangaay gi la bokk maanaam summa ightasala maanaam li mu ci tekki moom mooy maanaam mu mottali cangaayam lay tekk summa topp irtasala mu mottali cangaayam loolu la baat bi di tekk summa topp yu xallilu maanaam buy mottali cangaayam nag naka la ko def mu ne yu xallilu day xàll bi yedd yii ci loxoom bi shaarahu ak boppam xatta mbéte isa ban na ba mu jorte annahu ko moom kat dëgg-dëgg arwaa dana mattale dana yegg dana tooyal basharatahu euh, euh, euh, deraw deram afaata mu daal di bëbbal alayhi ci kawam maanaam subhaanallah xoolal imam al-Bukhari jëmmi xadiis bi jëmmi xadiis bi moom la tuddee tur maanaam jëmmi wax ji nga xamante ne eh, moom la sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala kon moom ba mu jot mu ne alayhi mu bëbbal alayhi ci kawam almaa ndox bi salaasa marratin ñetti yoon eh, ñetti yoon yooyu na muy amee loolu waxoon nañ ko waxaat ko te insha allahu taala daañ ci ñëw eh, ci buntu yii di ñëw insha allahu taala ñu ne su ma topp gasala mu daal di raxas saa ira li des ci jasadihi yaramam li des ci ah, nag bàyyil xel ah, ah, wax ji mu wax mu ne su ma topp li des jasadihi yaramam bàyyil xel baat boobu insha allahu taala moom lay indiwaat ci tuddee ci leeral lool ngir ne xadis bi boo ko déggee ni koy dégg nii day mel ne. dafa jàpp jàpp gi indépendant ak cangaayal farata bi loolu moom ngay dégg ci xadis bi loolu moo tax mu ubbi indil la beneen bunt bi ci tegu ngir mën laa leeral la la mbir mi demewut noonu maanaam bul koy jàpp jàppee noonu maanaam wax wi wax wax bi ni mu lënt lënt lënt bul jàppee ni noonu la maanaam wax ji noonu la demee directement te loolu insha allahu taala mm, dina ko indi ci kanam euh, xadis bi Euh, jotoon nañ ko gis euh, ñetti wala euh, ñeenti wala juróom yoon hmm? deux cent quarante-huit deux cent cinquante deux cent soixante un deux cent soixante-deux ak deux cent soixante-trois bii moom mooy juróom benneel yoon bi ñuy gis xadis bi te bii mooy bi mujj biñ koy gis ci kitaabul ghusl daañ ko gisaat insha allahu taala ñetti yoon amma taxrij bi kon ñu delluwaat ci xadis bu njëkk bi insha allahu taala mu ne wa qaalat te wax na moom sayyidat Aisha radiyallahu anha te xadis te wax ji mu ne wa wax na maanaam mooy ci jëmmi isnaad bi maanaam ci jëmmi càllale gi moom ne xaddasan maam abdaan dafa solo ci jëmmi xadis bi ba pare solo ko eh, dañ koo solo ci riwaa ci nii yam fii waaye mu soloo ko jëmmi wax ji ci tegu tamit ci même càllale gi mu ne wa qalat moom sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na kuntu nekkoon naa aghtasilu doon sango ana man wa rasulullah ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahidin min ina'in ci ndab wahidin bay benn maanaam kon ñu xam ne noonu la xamee mbir mi ne yenn ci saa sam nii la doon def mooy ñoom ci benn ndab la doon sangoo na nagrifu ñoo daan as ñun wu ci ndox mi jami an mboolem seen maanaam ñun ñoo daan asandoo ñoo daan asandoo waaye am na ci benn riwaaya daf di tax talifu fii ay diina suñu loxo yi ñoo ci daan awonte kon ñu gis ne euh, loolu tamit dañ ci daal di mën a jëlee li nga xamante ne moom moo taxoon imaam al-Bukhari indi woon ko fële hmm. rahimahullah mooy ne yaramu nit ki du du maanaam fekk amuy mi ngi amee janab parce que nit ki buy sangu yor janaaba muy sangu loxo bi nga xam te ne moom la ciy dugal fekk maanaam fekk moom lépp ya matalagul fekk lépp matagul mu ngi amee janaaba ba tey kon loxo bi bu doon ne bu ko dugalee ci ndox mi ndox ma day yàqu kon dañ naan la del sotti nii rek mais doo dugal mukk sa loxo ci biir te lool tamit day tegtali ne kon maa un mustaamal def na ko mën a jëfandikoo ngir ne ndox mu ñu jëfandikoo la te dana am lu ci dal as lu dugg ci biir beneen bi ci def moom mooy góor maanaam mooy nit maanaam maanaam ñaari way denc te mën nañoo sangoondoo ngir ne ñoom ñoo ci doon asandoo comme ni nga xam noonu lañ ko xam ne Sulaymaan ibnu ko laajtee Ataa ibnu Abi Rabaah ne ne ko ndax góor mën naa gis awray soxnaam soxna si mën naa gis awray borom këram mu ne ko laaj naa ko sayyidat Aysa ay anha sayyidat Aysa radiyallahu anha lii la ma tontu woon mooy ne xadis bi man ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan sangoondoo waaw ci benn ndab dégg nga kon loolu moom mooy euh, kon loolu tamit gisoon nañu ko wala xabdu wal min na mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne tawadda dafay jàpp fil jana minal mi fil janaabati ci janaaba bi maanaam bu fekkente ne dafa amee janaaba dafay daal di jàpp summa topp xasala mu daal di raxas saa'ira jasadihi la des saa'ir baatu saa'ir day tekki ndax mi ngi jógee ci su'u mooy ak ndesit moo tax saa'ir day tekki li des waaye saa'ir day tekki tamit jamia maanaam lépp comme bu ñu allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala saa'iril anbiya wal mursalin mooy li des ci yeneen yi maanaam mooy baaqi rek mooy maanaam moom kon li def ci yaramam maanaam kon dafay leeral fii ne nit ki buy sangu jan janaaba day jàpp ba pare day jàpp mais bu jàppoo ci biir janaaba bi moo tax mu tuddee fil janaabati ci biir janaaba bi waaye buy ginnaaw gi nag mu raxas li nga xam ne moom mooy li def ci yaram bi maanaam kon fil janaabati mooy maanaam fii xuslil janaaba ci biir cangaayal janaaba bi lay jàppoo walam yu te du baamuwaat xasla raxas mawaadi bërëb alwudu'i njàpp yi maanaam cëri njàpp yi du ko raxasaat marratan aw yoon uxra weneen maanaam moom bu xësee bay raxas day raxas rek lan euh, bu jàppoo buy raxasaat léegi buy sanguwaat mbooleem partie yi nga xamante ne ay cëri njàpp la loolu doon ko raxasat mm-hmm. ngir ne raxasoon na ko ba pare dégg nga mu ne kon nag loolu loolu insha allah taala daañ ñëw ci atte boobu ak atte njàpp ak njàpp loolu kañ lay mën a kañ lañ koy def a kañ lañ ko dul def mu ne qaala bil isnaadil muttasili fii awwalil kitaabi ilay haddathana yusuf ibn isa eh, mooy abu yaqub eh, mooy abu yaqub mooy yusuf ibn isa ibn dinar az-zuhri rahimahullahu taala al-marwazi moom waa marwa moom mi ngi génn adduna deux cent quarante-neuf ane ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi taabi'i taabi'i moom imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala euh, solo na ci moom ñoom moom juróom-ñaari xadis maanaam kon bii moom mooy bu njëkk bi juróom-ñaar am na juróom-benn yoon yoo xam te ne insha allahu taala dañ ko ñëwaat imaamu muslim tamit solo na ci moom benn xadis kese imaam at-Tirmidhi solo ci moom ñaar fukki xadis ak juróom-benn imaam an-Nasa'i solo ci moom juróom-ñetti xadis. kutub waa asxaabu kutubu sitta ñii ñoo solo ci moom te ak ci teqantal bii ñu la wax amma imaam abu abu daawuda ak imaam ibnu maaja ñoom solo wuñ ci moom benn xadis waaye waa kutubu sitta ñi solo ci moom dañoo solo ci moom ci intermédiaire ngir dem na ba deux cent quarante-neuvième année muy doog génn àdduna moom ñoom tuuti la gën a gaaw ay génn àdduna ñoom imaam al-Buxaari rahimahullah maanaam kon moom mu ne euh, qaal nee na axbarana moom xabaarana al-Fadl Muusa Ah, te moom mooy ibn Musa as rahimahullahu taala daakantalam nekkoon Abu Abdullah al-Marwazi moom waa Marwa la rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 192e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam Abu Hatim nee na saduqun salih nee ku waxkatu dëgg bu mag la woon ku sell ku dëggu woon ba pare nekk nit koo xamante ne ku sell la imam al-Hakim nee na huwa kabiru sinn aalil isnad imamun min a'immati asrihi fil hadith maanaam ku mag la woon ci ay at ba pare nekkoon tamit koo xamante ne ku bari hadith la ku ku ku kawe càllale ku kawe ay càllale ba pare bokkoon ci imam yi gën a màgg ci ci jamonoom ci bor ci wàllug hadith te imam ibnul Mubarak rahimahullahu taala daan na wax sax naan haddathani siqa ku wóor ko wax na ma te moom la ci daan jublu ànd ak maanaam bu ñu xoolee imam euh, imam Ibn Mubarak moo ko magoon te imam Ibn Mubarak ñu génn àdduna cent quatre-vingt-unième année moom ñu ngi génn àdduna cent quarante-neuvième euh, année maanaam euh, cent quatre-vingt-douzième plutôt moom cent quatre ci la génn àdduna waaw imam Ibn Mubarak cent quatre-vingt-unième année moom cent quatre-vingt-douzième année ci la génn àdduna rahimahullahu ta'ala mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga euh, moo tax euh, maanaam imam euh, Abu Nu'aym rahimahullah te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn sëriñu imam al-Bukhari boobu rahimahullahu taala daf doon wax sax ne al-Fadl ibn Musa asbatu min ibn Mubarak daf doon wax ne moom al-Fadl ibn Musa moom moo gënoon a dëgër ibn Mubarak rahimahullah te daf da bokkoon na ci lim daan wax mooy daan kaana wallahi aqilan labiban maanaam moom de waat naa ci yàlla ne borom xel mu rëy la ni ki noonu ku ñaw a ñaw la te ànd ak loolu yëpp da da daan tudd ci moom tamit yeneeni xeeti ngëneel rahmatullah alayhi moom ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana al-Amash gisoon nañ ko wala tey jotaguñ ko gis alama Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullahu ta'ala imam bu mag boobu mooy Abu Muhammad moom waa Kuufa la rahimahullahu ta'ala moom al-Haafiz imaamul Haafiz rahimahullahu ta'ala bokk na maanaam comme li imam az-Zahabi wax rahimahullahu ta'ala mu ne al-Haafiz ahadul a'laam wal muhaddisiina waaw maanaam moom mooy imam kenn ponkal yi maanaam ñu màgg ñi sëriñu jàngkatu alquran ak borom xam hadis yi waaye nag ci xam-xamu alquran maanaam moom ci boppam soloo na alquran jàng na ko ci maanaam ba pare nekkoon na ci kàngam hmm. waaye sauf que riwaaya tamit shaaz la hmm. maanaam riwaayam ci alquran shaaz la waaye ci wàllu hadis moom hadis moom moom moom ponkal la ci te gis nañ ko hmm. maanaam li liñ jot gis ci ay hadisam moom wane na dëgg-dëgg ki nga xamante ne moom la doon euh, rahimahullahu taala Hmm. dégg nga moo tax moom gis na Seydina Anas radiyallahu ta'ala moo tax moo tax ci taabi yu ndaw yi ndaw ñu ndaw ñu mujj ñi moom génération boobu la bokk ñoom Amath ak ñoom imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ñoom ñoom ñoom genre yooyu ñoom ñooy bokk ci taabi yu ndaw yee ndaw ndax mooy ñi nga xam ne ñoom gis nañ Seydina Anas radiyallahu anhu waaye jëlewuñ ci moom hmm. ñu ngi génne àdduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Salim te moom mooy ibnu Abil Ja'd rahimahullahu ta'ala al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 97e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga am ne tase nag saxaaba yu bare bare ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci tase nag Seydina Jaabir ibn Abdullah Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Umar ibn Khattab an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala Salamata ibn ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' ci sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga moom kon moom kon siqa siqa la mu ne an Kurayb mooy Kurayb mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom tamit ay hadiis mi ngi ci kutubu sitta comme ni nga xam noonu lañu ko xam mooy Abu Risdin génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an ibn Abbas mooy Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu li sahaaba Yonent bi sallallahu wa sallam habrul umma wa turjumaanul Qur'aan gane àdduna ñetteelu at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna soixante-huitième année gàddaay Yonent bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an Maymunata ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalat nee na wada'a teg na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama wadu'an janaaba gi mu amee maanaam kon teg na maanaam ndoxum njàpp bi mooy ndoxum cangaay bi tamit la ba tey ngir ne dañ koy wax wadu maanaam ndax dañ koy wudu mm, majaazan maanaam ngir ne moom mooy wudu bu mag bi voilà mu ne fa ak fa ah mu daal di sotti bi yaminihi ci ndeyjoor ci ndeyjooram ala shimalihi ci càmmoñam marratayni mu def ko ñaari yoon aw wala boog salaasan ñetti yoon loolu gisoon nañ ni kan moo wax wax al amas moom moo voilà moom moo xamut ñaata la waaye gisoon nañ ni ñetti yoon la su ma topp gasala mu daal di raxas farjawoo ak pëyam ba tey mu tibbee ci maanaam sotti ci càmmoñam raxas pëyam summa topp daraba mu daal di dóor yadahu su loxom bil ardi suuf si aw wala boog alxaarite euh, euh, ñag wi maanaam sàkket wi marratayni ñaari yoon aw wala boog salaasan ñetti yoon ba tey muy ñetti yoon la ko def ngir raxas ko summa topp loolu moo tax bokk loolu kon bokk na ci layu ñi nga xam ne moom mooy xanafi yi rahmatullah ñi jàpp ne raxas faaw mu nekk ñetti yoon ah? waaw dégg nga suma topp mad mada mu gallax ndiku wastan shaq mu daadi sarax ndiku mm-hmm. wa ghasala mu daadi raxas wajhahu xar kanam wa zira'ihi ak mm-hmm. wa zira'ihi ak xasabam mm-hmm. mooy eh, loxo bi ba ci conc bi dégg nga kon lool mi ngi koy dooga indi maanaam loxo bi ba ci conc bi waaye kon ñu gis ne mbir mi kon riwaayaat yi la ñuy boole mën a gis mbir mi nu mu deme voilà naka mu ne suma topp nag afaada mu daal di bëbbal ala ra'sihi ci kaw boppam almaa ndox mu ne suma topp nag xasala mu daal di raxas jasadahu xam nga fii maanaam dafay teqale naka lañuy ñuy jàppoo jàpp benn benn boobu moo tax suma topp xasala mu raxas jasadahu yaramam maanaam mooy li ci yaramam moo tax Euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu bari di wax naan surraax yi di wax naan li gënoon a yelloo moo tax moo waxoon la ci hadith sayyidat Aisha bi wees radiyallahu anha ne la jàppal baatu ghasala summa ghasala sa'ira jasadihi topp mu raxas li des ci yaramam ndax fii dafa ne summa topp ghasala mu raxas jasadahu yaramam maanaam moo tax ñuy wax ne li gënoon a yelloo mooy hadith bële mu indi ko fii ngir ne li des ci yaramam waaye foofu imam al-Bukhari rahimahullah li mu ci jublu mooy daf lay wax ne la maanaam bu nee la mu raxas yaramam li mu ci nam mooy li des ci yaramam maanaam nga yow yaa war a am dégg-dégg ci ne lépp waruñu waruñu koo raxas ngir ne indiloon na la buntu ca kanam bi mu laan tudd al ghuslu marratan wahida baabul ghusli marratan wahida maanaam ne bu ñuy sangu cangaayal farata benn yoon lañ koy def te comme benn yoon lañ koy def bu ñu raxasee yeneen parties yi day mel ne raxas nañ yoon kon gis ne kon benn yoon la ñuy raxas mbir mi jàpp jàpp li benn benn lay doon waaye ciri jàpp yi soo paree doo ko raxas lu waral loolu ngir ne cëri njàpp yi ñoo gën a tedd ci cëri ci ci cëri nit ki moo tax ñu tàmbalee ci li gën a tedd loolu moo tax maanaam loolu boo ko xamee noonu rek après li ci def maanaam ci la ci la ci la koy raxase beneen bi ci def mooy ne saa moom saa mhm. deux litres cinquante mhm. soo ci raxasee soo ci raxasee lii yii mu wax yépp ci deux litres cinquante ba pare nga bëgg cëri njàpp yi nga raxasaat ko loolu moom moom du ko mate la du ko matale kon loolu tamit da koy tegtale rawatina bañ xamee ni obligé wul mu koy frotter wala boog bu doon ne da ko doon frotter itam frotter bi tax ko woon a dëgër ngir lan ngir jeexitalu parfum bi doon na des ci moom mënoon naa des ci moom ah ma parfum bu am couleur mu sangu ba pare mu des ci moom te xam nga ni du indélébile loolu moom yooyu yëpp day tegtale ah voilà day wane ne kon benn benn rek voilà ragg gi des na wala boog raggut te it buñ ko nattalee yooyu yëpp dañuy gis ne njàpp li moom benn benn maanaam bu ñu jàppoo cëru njàpp yi foofu après li ci des dañ koy raxas kon njàpp loolu du yéenee jàpp déedéet njàpp loolu ñuy def du dañuy yéene jàpp li mais dañ koy def ngir dafa bokk ci cangaayal farata gi waaye comme ciri njàpp yi ñoo gën a tedd moo ak ñu koy tàmbalee loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy bu dee cangaay yi du cangaay loo xam ne farata la lu deme nekk comme kuy bëgg a julli ajjuma wala mu kuy sangu ajjuma wala yu mel noonu bu boobaa faw mu yéene waale ciri njàpp yi ñaari possibilité nag la am mooy mu sangu xëppoo ndox mi su paree mu daal jàpp am na boobu possibilité ñaareelu possibilité bi moom mooy mu jàpp mu jàpp te bi muy jàpp maanaam mu sangu waaye bi muy sangu mu yéene waale ne mu ngi jàpp maanaam ne mi ngi jàpp waale maanaam mu yéene waale ni mi ngi jàpp waale bu boobaa njàpp li moom moo koy permettre mu mën a julli waaye du sangu gi sangu gi sunna la maanaam luñ sopp la waaye du du du jariñ ñu mën a ñu mën a ñu mën cee julli moo tax bu fekkente na sangaay googu sangaay googu da koo def te yéene ci jàpp amul benn yoon maanaam yéene ci jàpp bu boobaa li ngay def mooy soo paree da ngay dem jàppuwaat voilà maanaam jàpp gi ngi yéene yëkkati toj voilà loo tax sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala moom li mu daan def mooy ajjuma ji balaa muy dem di julli ji juma da daan ànd ak soxnaam su paree mu dem sangu ji ndax xadis bi ne man xasala waxtasal <laughs> ki sangu ba pare sanguloo wala boog maanaam moom mu déggee ko ni kon ki sangu ba pare sanguloo soxna si bu boobaa daa di wëlbatiku dem dox suma macha mm-hmm. daadam ginnaaw bi mu dox dem julli ji ci àjjuma maanaam gënee maanaam dañ koy jéggal bàkkaaram yi jiitu yi maanaam gis googu mu ne ah kon nag moom day ànd ak soxna si laataa muy jàpp ji laataa muy sangu sangaayal farata waaye bu fekkente ne janaa ba amu ci ni ngay def mooy booy sangu da ngay yéene walla jàpp donte cangaay cangaay googu ñuy wax nag mooy cangaay bi nga xamante ne sax amul amul maanaam da jël ndox mi rek comme hadith Seydina Jubayr ibn Mut'im bi radiyallahu anhu da ngaa jël ndox mi rek sotti ci bopp bi mu leer ni tooy na nga sotti ba nga xam ne karaw yëpp tooy nañ rek acca li ci des yëpp nga bëbbal nga wàcce ndox mi wan sa yaram bi yëpp nga dem sa yoon boobu boo yéene waale njàpp li njàpp li da ci duggaale donte tartib bi àndu ci mm-hmm. ngir yéene ngir ni yéene day duggaale mm-hmm. ci maanaam moo tax Euh, loolu moom moo tax euh, mooy indiraaju niyya boobu mm-hmm. da ciy duggaale da ciy am maanaam mooy ne yaa ngi sangu waaye yéen duggalaale nga ci biir yéene bi njàpp la voilà ngir lu tax ngir li a'malu niyya linniyya innamal a'malu niyya linniyya innamal a'malu binniyya binniyya wa innamal likulli imrin ma nawa jëf ci yéene la aju te nit ku nekk la nga yéene moom nga yam voilà waaye su dee da ngaa jàpp benn benn ba pare doo ko sangu farata loolu liñ lay tere rek moom mooy nga bañ a laalaale sa awra te loolu mooy ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ne laal awra jàpp day yàq njàpp am maa ki nga xam ne jàpp ko moom te dafa jàpp ne dañoo sopp rek mu jàpp maanaam dañoo sopp rek mu jàpp waat loolu la boolee xadiis yi comme xanafi yooyu rahmatullah alayhi kooku moom amul problème dégg nga kon mu raxas kon lii des ci maanaam mu ne summa toog kon mu raxas jasadahu yaramam mm. maanaam mu fi nam mooy li des ci yaramam maanaam imam al-Bukhari rahimahullah daa bëgg nga bàyyi xel ne baat yi même buñ ko waxee zahiru baat yi nii faaw ngay am dégg-dégg moo tax mu indi xadiis bi te indiwul bële mm. mu indi bii waaye ni mu indee bunt bi ci la ci ngay xamee ni kon lii moom noonu dégg-dégg googu la ci am te dafa bëgg nga am ko ci yow it mu ne su ma topp nag moo tax euh, imaam al-Bukhari rahimahullah dafay ñëwal xelu taalibe maanaam te loolu yelloo na tamit kuy jàngale mu mel noonu maanaam di ñëwal xelu taalibe voilà di di ñëwal xelu taalibe moyen bi muy trouver pour mu mën koo amat yooyu mais imaam al moom am bokk na ci astuce yi muy def mooy lu mel nii bokk na ci ni mu koy defee moom mooy jël benn xadis bëri yi muy bëri fi mu koy indi ngir nga mën a gis ne ah ndekete xadis bi dañ ci jàngee lii aussi. ma ay gisuma ko woon ndekete dañ ciy jàngee lii maanaam fii tamit bokk na ci li mu lay wax mooy ne eh, li def maanaam doo ko raxasaat ah oui dañ ci jàngee lool voilà mu indil la ko fii mu ne su ma topp kon nag te na xaamu daal di dandu faxasala mu raxas riji lay ñaari tànkam yi ah, loolu tamit gisoon ci tafriqul wudu wal ghusl tamit gisoon nañ ko ci lool qaalat mu ne fa ataytuhu ma indil ko bi bi xirqatin ci serviette falam yurida waaye na bëgg namm ko maanaam te ci beneen daal fa ja'ala yadahu mu def nii loxo bi déedéet déedéet baax na fa ja'ala mu def nag yanfudu muy pompe bi yadihi ak loxom maanaam ñu gis ko muy fomp ak loxom mais jëfandikoowul torse mu biñ ko indi loolu tamit masala yi ci aju gisoon nañu ko euh, ci jotaay bi weesu ak bi euh, euh, ci def hadith bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko juróom ñaari yoon bii ñu ne wala juróom ñetti yoon bi mooy juróom benneel bi def na ñaari yoon yu ko war a indiwaat lépp ci kitaabul ghusl lay doon insha allahu taala mu ne baa bun bunta ngi ni iza zakara su fàttali ko maanaam ci zuk ak zukru la jóge jógewul ci ak zikru ak zikru mooy tudd ah fàttaliku tudd fi ak zukru ci la jóge maanaam bi tekk maanaam ci tazakkara bi maanaam tazakkara fàttaliku na mm-hmm. maanaam fàttaliku na fil masjidi ci jàkka ji wala ci jumaa ji annahu naka moom junubun dafa amee janaaba waaw ku nekk ci biir jàkk nga fàttaliku na yow da ngaa amee janaaba ana lan mooy xew mu ne yaxruju day génn mm-hmm. kama kenn mu nekkee woon wala yatayammamu te bu boobaa dootul du tiim nag maanaam loolu nga xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko wax daf koy defee dàq li nga xam ne moom la yenn ci fuqaha yi ku mel ne euh, imaam Sufyan ak ku mel ne Ishaq ibn Rahawayh rahmatullahi alayhi nga xam ne la ñuy wax hmm. maanaam ne nit ki bu fekkente ne dafay tiim hmm. dafay julli euh, dafa dafa dafa dafa dugg nekk ci biir jàkk ba amee euh, janaaba bu boobaa day daal di génn day génn jàkk ji fàttaliku ne am na janaaba day génn jàkk ji waaye nag day tiim laataa muy génn Mm-hmm. ngir ne lii nga xam ne moom moo dox ci digganteem bi yëpp waru ko maanaam waru ko maanaam ndax bu may dox di génn ba tey maa ngi ci biir mm-hmm. <laughs> loolu lañuy ñuy tere mm-hmm. waaye loolu euh, ñu bàyyi xel ne day supposer ne ah, am nga loo tiime am naa suñu jàkka yi ni mu mel léegi nga xamante ne boo nekkee ci biir jàkka ji doo gis loo mën a tiime ba keroog ngay génn ci biti kooku kenn waxaale doone ah xaaral xaaral saa yi ma euh, xeeru tiim gi waay ma tiim ma doog a buuse déedéet da ngay daal di génn rek dem ngir ne temps ba nga fay toog loolu lañ lay tere comme li Alxuraan wax wala euh, euh, illa illa abiri sabilin hatta taxtasilu naan wala junuban illa abiri sabilin hatta taxtasilu bu leen boo bu leen nekkee ci ci ci janaaba gi bu leen ci jàkka ji bu leen toog bu leen toog ci jàkka ji fekk ngeen amee janaaba lu dul xanaa ngeen nekk ñuy romb lu dul xanaa ngeen nekk ñuy romb mbete xanaa ngeen sangu farata loolu moom moo tax romb ci jàkk ji di dem loolu boo amee janaaba tere ko xaraamul ngir ne aaya boobu moo ko wax amma nag nga nga toog ci biir jàkk ji jékki-jékki maanaam amee janaaba ci biir jàkk ji maanaam amee janaaba ci biir jàkka ji fuqaha u maliki rahmatullah am dañuy wax ne na nga tiim balaa ngay génn jàkka ji ngir ne jàpp janaaba bi ci biir jàkka ji la la euh, te xam nga loolu sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu comme ni mu ko waxee ba ma nekkee yaakaar naa gisoon nañ ko ba ma nekkee euh, gone ba mu nekkee nee na bi mu nekkee célibataire nekk ci biir jàkka ji daan na fa fanaan normal boo daan na fa nelaw nee na ba léeg-léeg da daan gént am janaaba waaye xam nga bu ñuy wax naan doo tiimaat comme ni ñu ko waxee léegi maanaam suñu jàkk yi taxul ñuy wax yi nga xamante ne ñu njëkk ya la nga xam ne daanu am ci jaada daanu am dara suuf kese la daan doon amul perron amul yooyu yëpp ci woon ah moo tax voilà noonu lañ daan jullee amul sama yére day takk amul nawee lii comme yi gars yi di wax yal nañu yàlla sàmm mu ne qaala bi isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilay haddasanaa Abdullah ibn Muhammad moom mooy al-Musnidi rahimahullahu ta'aala di sëriñ imaam al-Bukhari rahimahullah mu gën a siiwee al-Musnidi lu bari lu mu solo rahimahullahu ta'aala muy Abu Ja'far al-Musnidi al-Ju'fi al-Bukhari waxoon nañ la ne maamam moo tuubal maami imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'aala euh, dégg nga moom. Euh, imam euh, imam al-Hakim nee na huwa imamul hadith fi asrihi bima wara an-nahr bila mudafa'a wa huwa ustazul Bukhari maanaam mooy imaamu ñu nekk ci ma wara an-nahr ci lu amul jañante ci lu amul xëccoo ci lu amul benn xëccoo te moom mooy ustazu imam al-Bukhari rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee moo tax mu bari lu mu solo ci moom moom mi ngi génn àdduna bisub alxamis ci ba nga xamante ne juróom benn guddi ñoo desoon ci zul qiyada ci atum deux cent vingt-neuf ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek moom moo solo ci moom waaye moom dégg na ci ñu bëree bëri moo tax ñaan ko al-Musnid yi dajale na masanid yu bëri mm-hmm. dégg na ci Sufyan ibn Uyayna ci Marwan ibn Muawiya ci Ishaq ibn al-Azraq ci al-Fudayl Fudayl ibn uh, Iyad ci Abdullah ibn Numayr Abdurrazzaq imam Abdurrazzaq as-San'ani men rahimahullah ak ñeneen a ñeneen mm-hmm. ñu nga ne ñoom ñëpp ñoo bokk génération naka noonu imam solo na ci moom ci Sahih bi lu bare bare bare ci moom moom ni ki noonu ah, Abu Zur'a ar ah, ak ñeneen nag ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp nañ ci moom te moom mi ah, Abdullah ibn Muhammad am na ñaari sëriñ yu imam al am ñu tudd noonu kii moom mooy kenn ki ki ci def mooy imam Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad Abdullah ibn eh, Muhammad rahmatullahi alayhi mu ne qaala nee na haddathana Usman ibn Umar mooy Usman Faris ñu koy dàqante Abu Abdullah al-Basri rahimahullahu ta'ala wala bokk dañ koy xamat Abu Muhammad wala Abu Adi eh, moom mi ngi génn àdduna deux cent neuvième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam moom asla maanaam cosaanam mooy Buxaara tam comme eh, sëriñu imaam al-Buxaari imaam al sëriñam mooy Abdullah ibn Muhammad al-Musnidi ak euh, ak Usman ibn Umar bi ah, al-Farisi ah, ibn Faris euh, al-Basri rahimahullah ñoom ñëpp ñoo bokk cosaan moom nag waa Basra la euh, ginnaaw waaye Bukhari Bukhara fala cosaano rahimahullahu taala moom mu ne moom tamit moom xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana Yunus te moom mooy ibnu Yazid al-Ayli rahimahullahu taala moom Abu Yazid la moom mooy dàqantalam ñu ngi génn àdduna cent cinquante-neuvième année ginnaaw ga àdduna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala bokk ñu ne cent soixantième année la moom Qurashi la euh, euh, Umawi la euh, ci maanaam mawlaahum rahimahullahu taala moom ci ñu bari ci ñu gën a mag ci ñu solo ci imam Az-Zuhri rahimahullahu ci la bokk moom mun moom tamit ay xadiisam ñu ngi tudd kutubu sitta an Zuhri mu jël ci moom Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu dakantam nekkoon Abu mu gën a adduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon imaamu xaafiz fiq man tagg boo a tagg rek teg ko ko rahimahullahu ta'ala nga xam te ne moom mooy Ah danay comme ni ñu xaddis wala xaraj waxal te bul am dara looy looy loo ci xool maanaam dafa am nit ñoo xamante ne booy wax ci ñoom waxal lu la neex bul wax rek ne ñoom yàlla lañ bul ne ñooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu bul ko wax boo waxul loolu waxal lu la neex ci ñoom day nekk dëgg imam az moom ci imam yooyu la bokk mu ne an Abi Salamata moom te moom moo doon ñi nga xam ne ñooy fuqaha sabay kii mu jëlee ci moom kenn la ci ñooñu ci benn ci ñetti wax yi bi ñuy wax ci kan mooy juróom-ñaareel moom mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf mm-hmm. euh, radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne muy gën a dàqante la bi nga xamante ne moom mooy Abu Salama mm-hmm. dañuy wax ne turam Abdullah la ñuy wax tamit ñeneen ñu ne turam Ismaïl la euh, moom mi ngi génn àdduna 93 wala 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam waxoon nañu ne ci at mm-hmm. boobu ñu bëree bëri ci Madinatul Munawwara ci ay imam yu mag rawatina ci fuqaha sab'a yi dañ ci génn àdduna waaye tamit ñu mag ñu bari tamit gënee nañ ci àdduna ko ñoom imam Maalik ñoom Layth ibn Sa'd ñoom Sulaymaan ibn Bilaal ak ñeneen rahmatullahi alal jamii' mu an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdurrahmaan ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëpp li solo xadis ci Yonent bi sallallahu alayhi solo cinq mille trois 26 xadis imam Bukhari wéetoo ci 93 13 xadis imam Muslim wéetoo ci 98 xadis ci musnadu imam Ahmad ibn Hanbal am na ci 3870 xadis rien que ci musnad imam Ahmad ibn Hanbal 3870 xadis euh, dégg nga mu ne kon moom euh, an Abi Hurayra mu jël sayyidina Abu Hurayra te kon boobu radiyallahu anhu qaala nee na uqimat taxawaleefu nañ as-salaatu julli hmm. as-salaatu julli wa uddilat ñu daal di yemmele ak sufuufi sàpp yi xiyaaman ba ñu taxaw maanaam mooy kon julli gi euh, dañoo liqam maanaam loolu lañu tekki ni qiimati salaat waaye maanaam loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañ maanaam dañ ko boole ci sunnay julli maanaam julli euh, maanaam taxawal liqam ñu liqam bu ñu naree julli loolu sunna la amma nag kañ la nit ñi di jóg di taxaw bu ñuy julli kañ lañ war a taxaw loolu borom xam xam yi rahmatullah dañ ci wuute ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, Shafi'i rahmatullah dañu wax ne ah ñu war a taxaw nag moom mooy jamono ji nga xamante ne euh, mooy bu bu bu ñu bu ñu waxee xat qaamati salaat mm-hmm. wala waaw wala boo déedéet bu bu fekkente ne maanaam ñëw jóg lu dul ñëpp ñu pare waa ji wax maanaam waa ji bul taxawee day taxaw li tam ba pare ñëpp doog a jóg ñu taxaw mm-hmm. amaa Hanafi rahmatullah ñoom ñoo wax ci xat qaamati salaat voilà euh, hayya ala salah bu ñu naan hayya ala salah moom xanaabila wax rahmatullah alayhim amma maliki yi ñoom dañuy wax ne li gën moom moo ñu wax ko ci début bi ngir ne bu ñun sël bu ñuy pare waa ji daa war a wax daa war a te waruñu amul dara lu ñu war a te dox tef seen diggante daa war a daa war a kabbar imaam bi daa war a kabbar nga kon euh, moo tax bu ñuy sàppe bi bu ñuy xam lañ koy defaraal mm-hmm. te moo tax bu waaye bu defaruwut tamit daf ko war a wax imaam bi daa war a wax ne nañ defar sàppe yi waaw te daf ko war a veiller te moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu wutoon koo xamante ne moom moo daan wër di defar sàppe yi ba bu paree mu doog kàbbar maanaam ngir ne sàppe yi dafa am solo ci julli maanaam du lu négligent euh, ngir ne nit ñi bu ñu munul taxaw bu ñu munul lii duñ mën a def dara bu fekk boo bëggee xam ndax ay nit mën ngaa konte ci ñoom ñu defandoo liggéey bu am solo ci diini ji waaw walla déet natt ko ci julli bu fekkente ne boo leen fekkee ci julli mënuñoo sàpp sàpp bu baax jullee ndoo jullee bu correct imam bi ne allahu akbar ñépp néewandoo allahu akbar bu ne sami allahu liman hamida ñëpp jógandoo bu sujjóotee ñëpp sujjóotandoo bu ñu yëkkatee ci sujjóot ñëpp yëkkatee bu ñu sëlmalee ñëpp sëlmalandoo bu ñu manee lii man koo def nii ñëpp tolloo ñu def ko man nga compter ci ñoom tëral leen projet bu leen neex di ngeen ko mën réussir mm-hmm. su dee mënuloo ko moom saay bul sonal sa bopp konteel ci sa bopp yow kese mm-hmm. buñ mënul lii xamal ne mënoo compter ci ñoom naka noonu moo tax sikkar yi fekk mënuñu mënaguñu toog ñun ñuy sikkarandoo mm-hmm. ñu ñëpp ñuy sikkarandoo ñuy wax allah allah ñëpp baat yëpp yem lépp nekk benn fekk mën a guñu loolu mën a guñu defandoo dara c'est beau projet yëpp ñu dugal ko ci tiroir yi xaar ba affaire yooyu réussir sinon de sinon day remarquable sax ni ni mbir yi sutantee ak ni engagement yi di wuutee motivation yi ni muy defe ci ñu baree bari ni muy wuutee loolu day day remarquable voilà moo tax gis nga Napoléon bu gisee gaa yi sujjóot loolu bokkoon na ci li ko gënoon a jommal kabbar ñëpp kabbarandoo maanaam ñëpp kabbarandoo rukkoo rek ñëpp rukkoowandoo ñu su ci defandoo ko mu ne i kan moo def lii maanaam ana kan moo man def lii def loolu yi nit ñi parce que da gis ne même ci armée pour ñëpp tegandoo daa laaj entraînement bu yàgg yàgg yàgg pour ñuy dóorandoo maka darma bi bu fekkente ne yonent bi moom day ñëw taxaw leen gaa yi ne allahu akbar allahu ñépp taxawandoo amul dara loolu kéemtaan la gaa yi dañuy wax rek mais kéemaanu yàlla la bu rëy rëy rëy waaye waaye waaye ñun gisuñu loolu voilà te tamit teggin yi mu laaj defaguñ ko defu defatuñu ko matalatuñu ko mooy ñépp taxawandoo bañ a bañ a sutante kii taxaw fii kii taxaw fee ñii bàyyi espace fii kii taxaw ci kanam kee nekk ca gannaaw koo ne sax dandu fil saa waaye mu bëgg mu jàpp muy xeex ak yow te yeneen ci saa sallam daf ni loolu force da ngeen koy def ngeen matal wala boog yàlla day féewale seen xol yi moo tax boo xoolee comme suñu réew yi nga xamante ne euh, euh, boo demee ci jàkke yi moom mooy li nga xam ne moom bokk na ci li gën a remarquable mooy sàppe yi mag musuma fekke fu ñu jullee biir jolof sàpp bi jub musuma ko ko fekke faaw dana am ku nekk ci kanam faaw dana am ku def nii faaw dana am ku def ne fa nit ñi tolloo do déedéet xanaa ci ibaadu yi boo génnee ibaadu yi loolu mënoo koo am feneen ou presque kon bu ñu jommi bu ñu gisee nit ñépp yéenante lu bon loolu bu ñu jommal dafa bokk rek ci li normal dafa bokk kese ci li normal dégg nga dégg nga kon yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee bañ taxawale sàppe mu ne fa xaraja mu génn ilay naa jëm ci ñun rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa lamma ba nga xamante ne xaama xaw na min fii musallaahu ci bërëbu julleen bi zakara maanaam bi maanaam zakara ndax mi na zukru la tudd la jóge mu ne zakara mu fàttaliku annahu nekk moom junubun janaaba la amee maanaam loolu tamit bokk na ci liñ ciy xamee moom mooy nekk fàtte mën naa nekk ci yenente yi alayhi salaatu wa salaam beneen bi ci def moom mooy ne bokk na ci liñ ciy xamee Euh, mooy ne waaye nag du fàtte mukk ba fàtte lu jaaduwut voilà beneen bi ci def mooy su fàttee lu mu waru loo xamante ne dafa faw boroomam subhaanahu wa dana ko xamalaat mu fàttaliku ko beneen bi ci des nag moom mooy ne euh, fàttaliku gi mu maanaam mooy ne mooy ne mooy ne ndekete janaaba oblige wuñ ñu sangu ko léegi ngir ne bu doon daa obligé ñu sangu ko léegi bañ ko amee du fi nekk di fàttali ko <laughs> waaw dégg nga kon euh, beneen bi ci def mooy def na ci jàngee ne euh, nit ki ci ay jëfam mënef naa xam parce que yenn bi waxul ne eh dama amee woon janaaba waxu ko mais ci ni mu doxale ci la ñu xamee ne lii moo tax voilà mooy karina voilà karina mooy karina mooy indi mooy lo loo xamante ne dafa lëkkaloog mbir ba tax ma xamee ci nangam voilà tey am na nit ki mu ma koy gisee mu toog dama naan ko saa yi da ngaa gëmmentu même mu dee waxuma wala boog ma ne ko da xiif de maanaam doonte waxu ko nga mu ne kon nag fa qaala mu wax lanaa ñeenu makaanakum seen bërëb maanaam mooy taxaw leen fi ngeen taxaw bu leen bouger mooy parce que dañoo sàpp teg sàpp yi ba pare mu doog def lool su ma topp nag rajaa mu dellu maanaam mu daal di dem ba mu demee mu dellu si faxtasa rajaa mu dellu faxtasala mu sangu mu daal di sangu summa topp xaraja mu génn ilay naa jëm ci ñun war ra'suhu fekk boppam yaqturu ma ngay toq maanaam toq ndox yaa ngi ci maanaam mooy li nga xamante moom mooy ñàkk pomp bi mazhabu ñii wax ne ñàkk pomp bi moo gën ngir ne même bu dee sayyidat Maymuna indi na ko yenn saa saa bi mu ne ko non waxul ne indilaat naa ko beneen yoon te tamit yenn sallallahu alayhi na ak loxoom mooy wane ne pompuwul ak. torsion bi parce que munoon na bu doon rek pompe bi bu doon ne torsion bi daf ko doon jëfandikoo kon dana ko pomper dana ko jël bii paax biñ ko ko indilee waaye le fait mu ne déedéet mooy ne daanu ko jëfandikoo donte ñeneen ñi dañ naan ah le fait mu indil ko ko mooy wane ne yàgg na ko ko indil waaye des naa lool des naa dëgër ci kanamu mbooleem jëfam yi mm-hmm. dafay desee dëgër lool sax bu ci kanamu mbooleem jëfam yi Euh, beneen bi ci def moom mooy ne kon ba mu demee mu ne fa kabbara mu daal di kabbar fa sallay naa ñu daal di julli maahu ànd ak moom loolu bokk na ci liñ ciy jànge mooy ne euh, liqaam bi bu ñu ko defee xaar tuuti bi comme fuqaha maliki rahmatullah nga xamante ne ñoom boo ci tegee tegee xaar bu yàgg xaar maanaam waroo cee wax leneen wala waroo cee def leneen ci diggante bi loolu Euh, ñoom dañ koy tere waaye da ngay gis ne jëf yent bi sallallahu alayhi wasallam day tegtale ne loolu mën naa ne maanaam leneen mën naa dox ci diggante ak julli bi ngir ne dem na fi ba sangu fi ba dellu ah. kon euh, waaw mu ne taabaahu Abdul A'la maanaam mu Abdul Abdul A'la bi moom mooy Abdul A'la ibn Abdul A'la ibn Muhammad moom ba moom comme turu baayam la yor dégg nga as-Saami al-Basri rahimahullahu ta'ala dàqatam nekkoon Abu Abu Muhammad moom mi génn àdduna 189 année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an Ma'mar moom mooy ibnu Rashid rahimahullahu ta'ala di taalibi imam zuhri nekkoon sëriñu waa Yaman Abu Urwa génn àdduna cent cinquantième année am cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom dafa a génn àdduna comme niñ ko gisee hmm. Hmm, rahimahullahu ta'ala an az-Zuhri waxoon nañ ko Euh, riwaaya bi nga xamante ne moom lay wax ne taabaahu euh, Abdul A'la moom imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala moom solo na ko ci jokkale na ko dégg nga euh, Usman ibn Umar maanaam moom moo taabe mooy moom moo jëlee moom wala ci Yunus ibn Abdullah maanaam mu an mu jële ko ci Abdullah ibn Wahb mu jële ko ci Muslim maanaam moom euh, noonu la riwaayam euh, demee amma mu ne wa rawaahu te solo na ko tamit al-Awzaa'i moom mooy imaamu waa Shaam rahimahullahu ta'ala mooy Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr al-Awzaa'i ash-Shaami rahimahullahu ta'ala moom dàqantalam moo nekkoon Abu Amr mi ngi génn àdduna 157 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nekkoon seen imaam maanaam waxoon nañ ay mbirum rahimahullahu taala an az-Zuhri imaam imaam al-Bukhari moom riwaaya imaam al bi dina ko indi ci euh, ci al imaama kitaabul imaama ñuy wax ci affaire njiit kii maanaam euh, nan la ñuy jullee maanaam imaam tegginu imaam ak kudul imaam mm-hmm. Mm-hmm. voilà. xadis euh, bi tamit am na beneen mbir bu ci nekk mais loolu dinañ ko gën a gis mooy istixlaaf maanaam masaa'ilul istixlaaf maanaam wuutale waaye loolu daañ ko gis insha allahu taala euh, buñ ca yegsee xadis euh, bi kon imam al-Bukhari indi waat na ko xadis numéro 639 ak 640 imam Muslim indi na ko xadis numéro 605 ñaari yoon imam Abu Dawud xadis numéro 235 imam an-Nasa'i indi ko xadis numéro 792 ak 809 hmm. imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1220 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 7238 7515 7804 8466 9786 ak 10719 hmm. imam at-Tirmidhi moo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al-jami'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 ñu def loxo yi ci ndab li àndal ni loxo yi dafa am parfum maanaam waaw bu fekkente ne loxo bi dafa am parfum wala leneen loo xamante ne lu mel noonu la euh, dañuy raxas dañ koy raxasee ci biti mm-hmm. dog ko ci dugal amma su fekkente ne xet gi maanaam ginnaaw bañ ko raxasee xet gi dañul mm-hmm. xet googu dañ koy jéggale ngir ne ndox def na jéggale soppi gi waaye su fekkente ne xet gi rek moo ci def maanaam mooy euh, gisoon nañ ko ci kitaabul wudu ne bu ñu raxasee dara te jeexital gi dañul euh, sobe te jeexital gi dañul rawatina bu fekkente ne xet gi kese la du couleur bi du tamit euh, cafka gi bu boobaa loolu dañ koy daal di jéggale wallahu ta'ala a'lam Mm. yaa ñaari question yi sëñ Jimmy Mbubb mooy laaj mm. mu mënoon ñëwalaatal tuuti xale bi nga xamante ni day jiite masala boobu dañ ko doon wax parce que dañu gis ne euh, da euh, maanaam Seydina Ali karramallahu wajhahu moom daf doon sangu te sangu gi mu doon sangu farata dafa bëri woon ci moom ku mel ne euh, Seydina Sahl ibn Hunayf radiyallahu ta'ala tamit daloon na ko da doon sangu farata lu bari moo tax mu ko daan mu daan euh, mu daan te te mag yu moo ko waraloon mm-hmm. mu daan metti ci moom mu dem laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko dangay ngay da ngay euh, da ngay da ngay rek jàpp niki noonu nga raxas tamit li nga xam ne moom mooy sa cër mm-hmm. loolu moo tax léegi ci lañu waxee ne lii day tegtale ne mbir mën nay xew jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yenente bi sallallahu alayhi du ko yëg ci kaw loolu ci lañuy ñuy xamee ne euh, maam ci lañuy ñuy ci imaama ndax imaama bi maam sayyidina Amr ibn Salama radiyallahu anhu dane yenente bi sallallahu alayhi euh, ñun bi ñu tuub ñun suñu waa dëkk man maa ci gënoon a nekk gone ñu daan ñëw ma Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam man ma gën ci nekk gone moo tax ma daan ñëw eh, ñu ma daan dénk eh, waruwaay yi ma di ko garder léegi ñoom ñu amoon comme genre foire yi demee bu ñu demee ba eh, bay a tub mais man dama daan mébét tout le temps comme saxaaba yi radiyallahu anhum dañ fa daan ne di jàng alxuraan mm-hmm. man dama daan dégg alxuraan ma bari lu ma ci mokkaloon ngir saxaaba yi radiyallahu anhum ne bu ma nekkaan ci di di garder man kon garder rek laa daan def doonu mu toppatoo dara ma daan dégg ñuy jàng alxuraan donc man jot naa cee mokkal lu bari loolu moom moo waral bi suñu waa dëkk tuubee ñëw tuub si damaa kontaanoon ngir ne loolu rek laa doon mu dëkk waaye biñ ñëwee ñu tuub si yeneen bi sallallahu alayhi bokk ci lim ñu wax ne boo leen demee mu ne fal ya ummal qawma aqra'ahum li kitaabillah nit ñi ka leen gën a jàng alquran na dem na leen jiite mais biñ delloo ci dëkk ba ñu gis xool ña fa nekk ñëpp ñu gis ne ndekete maa ci gënoon a bari lu ma xam al ci alquran loolu moom moo tax ñu indi ma jiital ma boobu mu ngi am juróom benn at buñ ko daan dem fekk ji ko ci fowukaay bi lañ ko daan fekk ji ak xale yi bu julli jotee dañ koy wër ci gone yi fo ba gis ko ñu indi ko teg ko mu jiite léegi mu ne mais dama amoon benn tubéy boo xamante ne dafa xaroon xar ji mu xaroon da daan tax sama awra da daan feeñ donc su may julli comme man damay may jiite mag ñi nekk ci ginnaaw gone yi nekk ci ginnaaw jigéen ñi nekk ci ginnaaw waaye bu góor ñi sëggee man man man bu ma sëggee góor ñi sëgg jigéen ñi sëgg mais bu ñuy siggi euh, man bu ma siggee maanaam à chaque fois ñoom comme ñoom ñooy mujjee si sëgg jigéen ñi dañuy gis sama tubéy yi ni mu xottee ko ak ni sama awra yi feeñe ñu xamee ci maanaam euh, ñu ne nag léegi euh, mais maanaam wax jooju mu ne leen usturu anna awrata imamikum maanaam ñu jigéen ñi ne finalement léegi ay eh, waay seen imam bi te ngeen ñëw suturaalal awram suturaalal lañu awram gaa yi cotiser jëndal ko benn tubéy boo xam ne tubéy bu bu rafet te mat la mu ne ma kontaan ci lu noo xamante ne musuma ko kontaan sama adduna lu dul xanaa keroog ba may dugg ci lislaam xadis boobu mi ngi ci sax imam Bukhari daan ci ñëw insha allah moo tax ñu ne kon ki nga xamante ne moom mooy julli moom mooy xale Shafi'i rahmatullahi alayhi ne kon lii day tegtale ne xale day jiit mën naa jiite imam al-Qurtubi rahimahullah ci tafsiram euh, bi muy tafsir aaya wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in bokk na ci xadiis yi in mooy wàllu imaama euh, ci masala yi mu traité ci tafsir bi dafa ne fuqaha yi dañoo wuute ci masala bi maanaam comme indi wuute gi ci am mu ne waaye Shafi'i yi daal di wax ne ñii lii lañ wax kii ne Shafi'i yi rahmatullah ñoom dañ ne imam day jiite maanaam xale mën naa nekk imam mu daal di ciy teg ne wax li nga xamante ne moom la jumhur wax te mooy Hanafi yi ak Maliki yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim ba ñu noppee ci loola ci la ne moom imam euh, al-Qurtubi rahimahullah daan ne man day daan ne wa im wa wa wa saxiixu huwa e, jawaazu imaamatu sabiil wala boog wa jawaazu imaamatu sabiil huwa saxiix li wér mooy loolu mooy ne gone mën naa nekk imam ba noppi jiite ay mu indi dalil xadis bi hmm. maanaam comme ni mu nekkee dalilu Shafi'i rahmatullah te ànd ak imam al-Qurtubi Maliki bu mag la ci référence yi sax la bokk hmm. mais loolu lañ wax ne maanaam ci imamatu sabi boobu ndax xale mën naa nekk imam waaw wala déet hmm. euh, li tax mu tuddoon ko mooy xadis Sayyidina Ali karama mooy masala boobu waaye gone xaqiqatan mënta ne imam li ko waral mooy moo tax imam Ahmad ibn Hanbal buñ ko laajee ndax imaamatu sabi yi wér na waaw wala xale mën naa nekk imam waaw wala déet daf daan wax naan mënta ne ñu ne ko waa xadiis bii nag xadiis am salama bi radiyallahu anhu loo ci xalaat day def nii loxo bi ah daawu laysa fihi shay'un sabit wala laysa loolu loolu dara lu leer amu ci <laughs> maanaam mooy lan maanaam fi mu teg wax jooju du ne dafa doyadal wax yent bi sallallahu alayhi wasallam wala xadiis bi wala yu mel noonu mm-hmm. mais masala bi maanaam li li ñu jàngate ci xadiis Seydina Ali bi mm-hmm. karramallahu wajhu loolu la xam moo tax mm-hmm. maanaam daa xam ne parce que dafa gis rek ne te loolu moom moo tax jumhur jàpp ko mooy ne yonent bi sallallahu alayhi benn possible na kenn ci nit ñi wala benn groupe bu ndaw ci biir jullit ñi di def loo xam ne ci jamono la te mu du ko yëg loolu mën naa ne mm-hmm. possibilité boobu moo tax muy benn ñaareel bi ci def mooy le fait que li koy dëgëral moom mooy ne ñoom déjà xale bi awraam da daan feeñ te awra dañ ko war a suturaal ci julli muy ñaareelu mbir est-ce loolu yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak ne yenn saa sallam jàngale na contraire bi feneen beneen bi ci def moom mooy ñoom dañoo am dégg-dégg ci li yenn bi saa sallam wax ne aqra'akum li kitaabillah ki leen gën a dégg ki leen gën a jàng téere yàlla kon ñoom kooku bu doon jigéen wala mu nekkoon dof wala mu nekkoon keneen kooku la ñuy jiital ngir ne dañoo joyal wax ci dañ koo dégg ci zaahiru wax ji waaye loolu mu dal ay saxaaba radiyallahu anhum comme liñ ko gisee gisaat ko ne saxaaba yi radiyallahu anhum duñ ay maasum mm-hmm. tegtalewul ne mboolem at yi diine yi xam nañ ko mm-hmm. déedéet waaye buñ leen jëlee ci seen ensemble ñoo gën a xam at yi diine ji mm-hmm. te ñoo gën a xam diine ji te fañ yegg ci yàlla ñii ci def yegguñu fa loolu mooy bu leen jëlee ci seen ensemble mais bu ñu leen jëlee par kenn kenn bu ñu leen jëlee am na ñoo xam ne ñoo gën a xam at yi diine yi ñëpp. même parfois bu ñu lii day wane comme bu ñu gis ci xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu anha tegtalewul la sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu maanaam am na kenn ci ñi mujj ñëw ñu ko ëpp xam-xam tegtalewul lool de li muy tegtale mooy ne lu waaye am am xam-xam donte moom ma nga ca njobbartal ga léeg-léeg mën naa riiri dara ci xam-xam loolu lay tegtale te ku gën a màgg dana ëpp dana dana riiri loo xam ne dana dana dana loo xam ne ki ñu gën a màgg xam na ko loolu lay tegtale ah déedéet ah waaw ñooñu waaw ñooñu dañ doon doog a tuub ñooñu dañ doon doog a xamuñu ko voilà walla moom mooy ne rek liñ ci jublu woon rek mooy ne euh, masala imaamatu sabi yi ci hadith boobu mu tegu loolu dafa dafa defee leer en fait dafa defee nekk loo xamante ne lu ñu mën a sukkandikoo la réellement vu li nga xamante ne moom lañ fi jot a wax lii nii loolu lañ ci jublu woon en ci bi ñuy wax naan euh, bi ñuy wax ba ni loolu tamit moom masala boobu mooy ñëwaat ci imaamatu sabi ci ndax xale dana jiite wala déet mm-hmm. maanaam jëmmi masala boobu la moo ciy mm-hmm. ñëwaat lool day tekk la ne xale mënta jiite mm-hmm. maanaam loolu mooy bu ñu dellu siwaatee ci cosaan bi mooy xale mënta jiite déjà du mukallaf kenn tegu ko dara mm-hmm. donc mun jiite koo xamante ne dañ ko togg dara mm-hmm. loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li adonte la wallahu ta'ala a'lam mu amaat beneen laaj boobu mm-hmm. seen biir ba tey muy wax ni ndax mën nañu bàyyi ñi nga xamante ni duñ ay jullit ñuy dugg ci jàkka ji lu mel ni ci porte ouverte yi mu ngi koy laaj ci surtout bi ngay waxee ci aaya mooy wala junuban illa abiri sabili boobu muy laaja foofu ndax est-ce que mënees na def loolu loolu moom moo tax mu am boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhim euh, daganal nañu janaaba ku amee janaaba mën cee ne mën a nekk ci kii moo tax dañoo tafsiire aaya bi ne laa taqrabu salaata wa antum sukaara yaa ayyuhal lazina laa taqrabu salaata wa antum sukaara maa taquluuna wala junuban illaa abiri sabilin hatta taghtasilu mm-hmm. maanaam nga xam ne baatu salaa la wax moo tax boroom xam-xam yi lu ci bëri dañ koo fiiree bërëbu julli wala place julli wala jamonoy julli mm-hmm. waaye euh, mu am ci borom xam-xam yi rahmatullah ñoo xamante ne ñoom daganal nañ ko dañ ni loolu mën naa nekk janaaba ku amee janaaba nekk ci biir jàkka ji mm-hmm. dara ayu ci mm-hmm. te lool bokk na ci li koy dëgëral mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne moom xam nga kii bu doon ne risque bi rek lañuy bàyyi xel parce que am na risque mu gis janaaba mu amee janaaba rawatina ne daloon na mos na koo dal loolu mooy kon mënoon la ko dalaat moo tax mu mu mën a fanaan ci ci ci ji te ñu bàyyi ko fa te loolu yenn ci bi saa xamoon na ko contrairement ak bële fii mënuñu ne xamuñu ko xamu ko woon parce que yenn ci saa sam daan ñëw ci jàkk ji ci heure yooyu yëpp te jàkk ji dafa takkoo loolu ak kër kon moom xamoon na ko xamoon na ne kii daf fii tëdd di nelaw fii te Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bi mu koy wax daf koo wax ngir layee ko mm-hmm. euh, am te Yonent bi sallallahu da daan jël ay yéefir par exemple buñ xoolee waa Ali Imran surtout Ali Imran bi muy wàcc mm-hmm. li ko li ko waa Banu Najjar maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, chrétiens yi ñoom ñoo ñëwoon di dàggasanteeg moom ci biiru yent yàlla Isa mm-hmm. alayhi salaam te da leen a recevoir ci biir jumaa ji leen a recevoir ñu toog euh, ki nga xamante ne moom mooy mooy euh, bi mu daan jàpp tamit yenn yéefiri ci xare yi mais ci jàkk ji la leen daan yeew parfois am na kum ci jàppoon yeew ko ci biir jàkk ji ak yu mel noonu loolu yëpp day tegte la ni yéefir mën naa ne ci biir jàkk ji te it loolu moo tax yooyu borom xam-xam rahmatullah alayhim euh, ci souvent ci xanafi yi rahmatullah dañuy jàpp ne li muy loolu yëpp day tegtale ne kon même ki amee janaaba mun naa nekk ci biir jàkka ji parce que la taqrabu salaata mooy julli rek lay teg pas bërëbu julli bi moo tax yow yaa tekkee mbir mi bërëbu julli bi mais bërëbu bërëbu julli bi lay tekki mais mais julli bi rek lay tekki comme bi nga xam ne loolu la nekk ci zaahir bi loolu sax ñoom du ñu dëppoo ak yeneen borom xam-xam bu ñu waxee ne laa taqrabu salat bu leen jege julli maanaam bu leen jege place julli yi lay tekki déedéet bu leen bu leen jege julli rek lay tekki te moom mooy comme buñ nee laa taqrabu zina bu leen jege njaaloo maanaam mooy bu leen ko def fii tamit bu leen jege julli maanaam mooy euh, bu fekkente ne xaal bii ngeen ne mooy ku màndi bu sax xalaat ne daa war a dem julli ji léegi voilà koo xamante ne tamit dafa ne amee janaaba tamit bu mu julli mbete xanaa mu sangu waaye problème bi foofu fi mu nekk mooy abiri sabili ñiy jaar yoon foofu rek lay problème bi di nekkee te loolu bu boobaa ñoom dañuy daal di yëkkati mbir mi ci ak xaraamal indi ko ci ak sibil mm-hmm. loolu moom lañ koy indee ci kaw loolu kon Euh, jëmmi problème bi mën na bañ a nekk rek waa ji nekk yéefir waaw wala déet ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na recevoir yéefir yi ci biir jàkkaam sallallahu alayhi wasallam mooy jàkk ji gën a tedd ci mbooleem jàkk yi gën na masjidul haram wallahu ta'ala a'lam la question ci ci boobu que bu déedéet